أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا rabbi samaawaati wal ardi wa maa baynahumaa arrahmaan laa yamlikuuna minhu xitaaban yawma yaquumu arruuhu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna illaa man adina lahu arrahmaanu wa qaala sawaaban zaalika alyawmu alhaqq faman shaa'a ittahada ilaa rabbihi ma'aabaa inna anzarnaakum azaaban qariiban yawma yanzuru al-mar'u maa qaddamat yadaahu wa yaquulu al-kaafiru yaa laytanii kuntu turaaban sadaqallaahu al-aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin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 wa yas'aluunaka 'anil mahiid qul huwa adhaa ilaa qawlihi wa yuhibbul mutatahhiriin maanaam eh, téer la boo xamante ne maanaam ci wàllu mbërëg lay wax ak di leeral waxu bi nga xam ne moom la buur yàlla subhaanahu wa ta'aala wax ci bi nga xam ne aaya bi mu nekk ci sooratul baqara muy wax ne dinañu la laaj ci mbirum mbërëg waxal ne moom kat lu ak lu ñu cible maanaam ak sobe la eh, te ba maanaam ba wax ji nga xamante ne fi lay waxee ne wa yuhibbul mutatahhiriin te dafa sopp ñi nga xamante ne ñoom ñuy dégg jéggi day ci laab loolu gisoon nañ ko gisoon nañ ci mbëmbastal googu ay leeral ci ay mbir yoo xamante ne dafa aju ci wàllu euh, mbërëg ak ay atte yoo xamante ne mënta ñàkk ñu xam ko ci ñu ubbee ci bunti téere mbërëg gisoon nañ ci tamit baabun kayfa kaana bad'ul hayd wa qawlu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam hadha shay'un katabahu allahu aadam maanaam naka la buntu bi nga xam ne moom moo doon wax naka la mbërëg tàmbalee ak wax bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan euh, moom kat mbërëg mbir la moo xamante ne buur yàlla subhaanahu wa taala moo ko dogal mu nekk ak lu lu mu ci loos ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomi aadama yu jigéen ñi alayhi salaatu wassalaam Euh, waxoon nañ ci wuute gi nga xamante ne moom la moom moo ci amoon te wax ji nga xam ne moom la indi bi mu naan wax qaala ba'duhum am na kennu ku wax ñenn ci ñoom wax nañ te gisoon nañ ne wax jooju ki ko waxoon mooy Seydina Abdullah ibn Mas'ud ak Seydina Sayyidatuna Aisha bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anil jami' ne waxoon na ne ka kaana awwalu ma ursila al-hayd ala bani Israa'il ne mbërëb ci ñi njëkk a moom mooy waa ngir banu Israa'il ak hadith yéen waaye waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala leeraloon na foofu ne hadith yeneen bi wa hadithu nabi sallallahu alayhi wa sallam akthar waxu yeneen bi nag sallallahu alayhi wa sallam moo gën a bëri moo ëpp doole te moo gën a dëgër te li mu wax gën naa matale maanaam moo mooy ne wax jooju moom mooy ne kon mbërëg mi ngi tàmbalee ci mboolem doomu aadama yi rek la amoon gisoon nañ ci eh, baabul amri bin nufasa'i baabul amri bin nufasa idha na bu fekkente ne dañ ko boole ci baab yi ndax dafa rot ci lu ëpp ci téere yi euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon ba mu def ci riwaayaatu euh, Abu Dharr ak Abu Dharr al-Harawi ak Abul Waqt al-Harawi euh, ndax ñoom ñaar ñoom ñoo jëlee ci ñetti sëriñ al-Kushmayhani al-Mustamli ak as-Sarakhsi ñoom ñett ñi ñoom ñoo jëlee ci al imaam Muhammad ibn Yusuf al ibn Mataraq al-Firabri moom moo jëlee saxee bi ci imam al-Bukhari alayhi ala al-jami' rahmatu wa ridwanul bari euh, gisoon nañu euh, buntu bi nga xam kon maanaam buntu boobu mooy euh, buntu digal gi nga xam ne moom la ñuy digal ñi nga xam ne ñoom ñooy gis gësin su fekkee te dañoo amee gësin wala boo ñi nga xamante ne ñoom ñooy gis mbërëg su dee dañoo amee mbërëg ci leeral gi nga xamante ne moom la ñu waxoon ne dafay leeral ne baatu nifaas dañ koy wax gësi dañ koy wax maanaam dañ koy wax fekk léeg-léeg dañ ciy jublu mbërëg waaye léeg-léeg waaye tamit imam al-Bukhari rahimahullah comme amul xadis boo xamante ne dafay leeral mbiru mbërëg euh, mbiru gësin moo tax léeg-léeg mu indi ay bunt yoo xamante ne daf ciy tudd baatu gësin donte du ci indi xadis yu mel noonu ngir ne leeral gi muy leeral ne atte gësin ak atte yi mbërëg ñoom ñoo bokk atte te nañ xadis a Aisha bi radiyallahu ta'ala anha boobu nga xamante ne nee na moom ci la bi ñuy aj mooy bi ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekkee muy jooy fekk boobu génnoon nañ bay aj mi nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maalaki anafisti manufisti maanaam ana lan moo la dal xanaa du mbaadu dangaa gis say mbërëg bi nga mu ne ma ne ko waaw naam nee na mu ne ko inna hadha amrun katabahu allahu ala banati adam faqdi ma yaqdi al haaju ghayra an la bil bayt maanaam mu ne ko ndax da e, mu ne ko kon nag loolu mbir la moo xam ne maanaam gis mbërëg loolu garaaw du dara mbir la rek moo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko dogal gàll ko ci loos ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomu maam aadama yu jigéen ñi alayhi salaatu wassalaam mu ne kon nag na nga def lépp loo xamante ne kii ak dana ko def waaye yow lenn rek lañ lay tere mooy bul tawaaf kaaba gi moom kon loolu moom mooy li nga xamante ne e, e, hadith boobu la ci indi gis euh, gisoon nañu euh, tàmbali woon nañu buntu baabu ghaslil haa'id ra'sa zawjiha wa tarjili buntu raxas bi nga xamante ne moom la kii gis mbërëg di raxas boppu borom këram ak di ko ko peñel euh, waxoon nañ ne imam al-Bukhari da koy indi benn tarjuma di wax ne buntu bi wax nangam ak nangam ba pare bu indi xadis mu daal di indi xadis boo xam ne ci benn mbir rek lay wax ngir day leeral ne yooyu yëpp ñoom ñoo bokk ay atte te loolu yëpp dañuy duggaale ci biir loolu moo tax mu indi xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne mbiru peñe rek la ci wax waaye waxu ci mbiru raxas ko mu ne kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana man de doon naa peñe boppu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk man maa ngi doon gis xadis boobu kon moom mooy bi nga xamante ne moom la ñu mujjee gis léegi kon nag insha allahu taala ñu daal di koy yeggale maam ñu yeggale buntu bi ci buntu boobu ba tey qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Ibrahim ibn Musa te moom mooy Ibrahim ibn Musa ibn Yazid ibn Zazal at-Tamimi dàqanta lam nekkoon Abu Ishaq te moom mooy Abu Ishaq euh, ar-Razi euh, rahimahullahu ta'ala dañ koy wax as-Saghir waaye nekkutoon ku ndaw moo tax mu am ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xamante ne dañuy bañ ku ko tuddee as-Saghir ngir ne ku màgg a màgg la woon. Euh, imam Abu Zur'a ar-Razi rahimahullahu taala nee na bindee naa ci moom téeméeri junni hadith te moom moo gën a dëgër te gën a wóor maanaam ki nga xam ne moom mooy imam bu mag boobu di Abu Bakr ibn Abi Shayba borom musannaf bi rahimahullah lool day wane ne dëgg-dëgg ku màgg a màgg la moo tax euh, borom xam-xam yi rahmatullah mbooloo ci ñoom doon bañ ku koy tuddee euh, ku koy tuddee. Euh, al euh, euh, as-Saghir waaye loolu dàqanteeloon la boo xamante ne daf koo siiwee woon moom imam al-Bukhari ak imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom ñoo soloo ci moom directement amma imam at-Tirmidhi moom dafa soloo ci moom waaye dafa am ku dox ci digganteem ak moom maanaam dafa am intermédiaire bu dox ci seen diggante moom mi ngi génn adduna ci wàllu deux cent trentième année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam mooy ci deux cent trentième année ci bi muy tàmbali wala bi muy jeex ci la génn wala bi muy waaj a dugg bokk wala bokk bi muy waaj a jeex ci la génn adduna euh, rahimahullahu ta'ala kon euh, kooku moom mooy sëriñ bi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullah soloo na ci moom euh, suñu hadith bi te imam Ibn Maaja moom ak imam an-Nasa'i solowuñu ci moom benn hadith ci seen sunan yi mu ne qaala nee na axbarana Hisham ibn Yusuf te moom mooy Hisham ibn Yusuf as-San'ani dakkantalam nekkoon Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman as-San'ani rahimahullahu taala nga xam ne qaadi la woon te bokkoon na ci eh, ñi nga xamante ne ñoom eh, ay eh, furs qaadi la ca Sanaa maanaam mooy capitale Yemen moom mooy Sanaa mu lañ Sanaa ma lañ koy moom moo fay moo fa nekkoon Euh, imam al-Hakim rahimahullahu taala dafay wax ne siqatun ma'mun euh, rahimahullahu taala ne maanaam ku wóor ku dëgër la ba pare ku ñu wóolu la euh, imam Abu Ya'la dafa wax ne siqatun muttafaqun alayhi rawaa anhu a'immatu kulluhum a'immatu kulluhum maanaam moom ku wóor la ku dëgër la waaye imam yëpp solo nañ ci moom maanaam kon ku màgg la rahimahullahu taala kon moom euh, Hisham ibn Yusuf as-San'ani imam al-Bukhari ak ashaabu sunan ñoom ñoo solo ay xadisam maanaam moom donte du sëriñu sëriñu ñoom imam al-Bukhari la rahimahullah imaamu Muslim moom solowul ci moom benn xadis mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne anna moom wax na ko nee na Ibn Jurayj te moom mooy imam bu màgg boobu di sëriñ bu rëy ay mbir rahimahullah wax nañ ko waxaat ay mbiram mooy Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu taala moom ñaari kunya la yor mooy Abul Walid ak Abu Khalid al-Umawi rahimahullahu taala dañuy wax ne ne moom nag Qurashi la euh, min anfusihim loolu moo gën a wóor maanaam ne moom euh, du mawla ci am na ñuy wax ne mawlaa la waaye di gën a dëgër mooy ne ñoom ci seen bopp la bokk euh, euh, moom makki wala maanaam euh, mi ngi génn adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon sëriñ boo xamante ne mboole boroom xam-xam yi màggal nañu ko ba nga xamante ne tamit bokk na ci ay jalooreem moom moom mooy moom moo njëkk bind téere ci wàllu hadith ba pare teg ko ay buntu maanaam mooy génération bi nga xamante ne ñoom ñooy génération ñoom imam Malik ñoom euh, imam moom ñi ibnu Jurayj ah ak euh, ñoom Ma'mar ibnu Rashid ñoom Abdullah ibnu Mubarak ñoom Husaym euh, ibnu Bashir al-Wasiti ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alal jami' mooy génération boobu noonu moom imam ibnu Jurayj nag moom moo njëkk bind ci seen téere maanaam moom moo njëkk bind ci téere hadith yi bokk na tamit ci li nga xamante ne gis-gis la euh, nga maanaam bo dañu wax tamit ne dafay def tadlis maanaam màggay maam li muy màgg màgg yëpp euh, rahimahullahu taala dafay def euh, tadlis bokk na ci tamit li nga xamante ne moom la ñuy wax ci moom mooy ne moom bokk na ci ay gis-gisam ci buntu fiqh mooy ne daf doon gis ne mutaa dara aayu ci maanaam mutaatu ziwaaj maanaam dara aayu ci moom loolu bokkoon na ci gis-gisam waaye loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dëppoo wuñ moom ànd ak loolu yëpp maanaam ku ñu màggal la te ku ñu rëyal la euh, nga gis ne wax ji nga xamante ne moom la Abdu imam Abdurrazzaq di jële ci moom mu jële ko ci imam moom Ibnu Jurayj moom imam Ibnu Jurayj jële ko ci Ata Ibnu Abi Rabah moom mu jële ko ci Mawlana Abdullah Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bokk na ci gën a dëgër ci mboolem xeetu xadiis yi niki noonu bokk na ci li nga xamante ne moom la gën a fonk moom la ñuy gën a Euh, màggal di ko réyal moom ay xadiisam tamit ñi ngi ci kutubu sitta rahima rahimahullahu taala mu ne qaala nee na axbarani Hisham te moom mooy Hisham ibnu Urwa ibnu Zubayr ibnu Awwam al-Asadi rahimahullahu taala di bokk ci bo Banu Asad nga xamante ne ñoom ñooy euh, mbokk sayyidat Khadija radiyallahu taala anha ah, niki noonu moom waa kër Abubakar la radiyallahu Euh, di waa kër Seydina Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anil jami' moom dàqan am na ñetti dàqantal muy Abul Munzir ak Abu Abdullah ak Abu Bakar moom ñu ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom doomu euh, baytaxam la takkoon muy Faatimatu bintul Munzir Euh, te moom moo ko mage woon 13 ans maanaam soxna si moo ko mage woon 13 ans mm-hmm. waaye moo tax da daan jàngee ci soxna si lu bëree bëri moo tax buñ comme niñ koy gise hadith yu bëri daf koy jàngee ci soxna moom. Mm-hmm. Euh, loolu tamit maanaam exemple la ci bu ñu gisee soxna soo xamante ne moom mooy yar ak jàngal borom këram loolu am na mu ne an Urwata ibnu Zubair ibnu al-Awwam muy baayam radiyallahu ta'ala anhuma muy Abu Abdullah mooy dàqantalam moom mi ngi génn adduna ci at bi nga xam maanaam mi ngi gane adduna ñaar fukkeelu at ak ñeent ci ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tombeek jamono ji Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu di doog a jël xilaafa ji moom mu ngi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee al fuqaha as-sab'a muy juróom ñaari borom xam-xam yu màgg yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci jamonoy taabi'i rahmatullahi alayhim doon jàngale diini doon ubbee di def fatwa te Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu lépp lu mu daan doxal maanaam daf daan laaj ken xalaat ci moom moomu te seen ijmaa ñoom ci benn masala loolu dañ koy dëpp dañ koy jàppee ni waa Madina yëpp lii lañ jàpp maanaam imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala maam moom noonu la jàppee ni ijmaa waa Madina lii maanaam bu wax naan mooy ñoom ñëpp dëppoo nañ ci lii euh, loolu euh, la ci jublu maanaam moom mooy fuqaha u saba yi ñoom dëppoo nañ ci mas'ala bi te ijma boobu lay jàppee rek maanaam ijma moom day wax ne bu ñu nee am na ci lii mooy fuqaha as-sab'a yëpp dëppoo nañ ci mas'ala bi naka noonu bu waxee ahlul ilm bi baladina maanaam boroom xam-xam yi ci suñu waa dëkk bi nga xamante ne moom la ci jublu moom mooy euh, mooy sëriñ ñaari sëriñam bu ñuy tuddee Rabi'a mooy ibnu abi Abdurrahman ak Euh, ibn Hurmuz ñoom ñaar rahmatullah alayhima lay jublu bu ne ahlul qaala ahlul ilm bi badalina maanaam boroom xam-xam yi nekk suñu dëkk bi nee nañ maanaam bu ko waxee ñaar ñooñu ci jublu euh, mu ne kon moom mu ne annahu moom si moom euh, sayyidna Urwa mooy Urwa ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma annahu naka moom su ila laaj na rasul laaj na ah nee na su ila laaj nañ ko dañ ko laaj ne ko atax du mu nii ndax dana ma liggéeyal alxaal idu aju mbërëg gi maanaam laaj la ngir ne bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne fa'tazilu nisaa fil mahid maanaam na ngeen beru jigéen ñi ci jamonoy mbërëg maanaam ak bërëb bi mbërëg gi maanaam bu boobaa laaj bi moom mooy kon moo tax laaj bi day daal di mën a jañ boppam maanaam ndax kon euh, kon ndekete comme dañoo war a ber jigéen ñi ñu war leen a ber moom war war a war a ber wallif leen kon ndax dana dagal maanaam jigéen di ma liggéeyal loolu xam ngeen ni jigéen ju gis mbërëg xam ngeen ni léeg-léeg ngeen dégg ci ay xeeti nettali wala boog ay xeeti xuraafaat ah, ak ay xuzaabilaat yoo xamante ne yu mel noonu la maanaam naan masalan ah, jigéen lii nangam jigéen ju am mbërëg bu ko toggee day lii wala jigéen ju gis mbërëg bu defee lii nangam nangam wala léeg-léeg tamit nga gis koo xam ne da ngay dem fenn di jottali ko masalan ab satala wala boog ak sijaada ndaw si naan la ah man setuma julli wu ma fan fan yii ak yu mel noonu maanaam kon nga gis ne ci nit ñi rek ni ñuy xalaate mooy ne xëy na loolu am na lu ci nekk lu war a tax ba du ñu mën a euh, euh, maanaam duñ mën a liggéeyal nit ñi loolu nag moom moo indi woon laaj bii nga xamante ne moom lañ ko laaj mu ne ndax aw wala boog ndax kon beneen laaj bi mooy ndax tad nu dana jege min nii ci man atu jigéen di wax fekk moom junubun dafa amee janaaba qaala qaala Urwa ah, kon Seydina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma daan ni kullu lii lépp nag alayya ci man hayyinun lu woyof la maanaam yow lii ngay wax nii moom dara moom maanaam lu woyof woyof ci man maanaam nga gis ne kon ah, mu ne wa kullu zalika mu ne te ñii ñii lii lii ci lii lépp tax du mu daf ma ci liggéeyal maanaam man ah, jigéen ji di gis mbërëk daf may liggéeyal ci affaire yi loolu du dara Euh, walaysa te amul ala ahadin ci kaw kenn fi zalika ci mbir mi ba'sun lu aay maanaam amul dara lu aay ci kaw kenn ci mbir yi nii loolu moom daf koy paral di wax ah, daf koo wax ngir leeral ne acte bi ajuwul ci man ajuwul ci yow mii laaj waaye amul kenn koo xamante ne moom la am problème ci yii nii jigéen ji di la liggéeyal di la toggal di la peñe di la raxasal sa bopp bi di la raxasal say tànk ak di la diw ak yi xeet yooyu yëpp mën naa am parfumé la Ah, dégg nga di la di defaral ay njarak ay yooyu yëpp garawul maanaam niki noonu mën na laa defal lu ne maanaam mën na laa féete fu loolu amul benn problème mu ne moo tax mu ne ko lii yëpp man mi garawul ci man lu woyof la ci man te itam ah, amul kenn ci kenn ku mu aay ah, loolu nag mu ne ndax axbarat nii xabaare na ma Aisha sayyidat Aisha mooy ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha di Aisha bint Abu Bakr as-Siddiq de ibn euh, Abi Quhafa Abu Quhafa moom moo tuddoon Usman la tuddoon ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym imu moo tax ñu naan leen ñoom waa Banu Taym la ibn Murra ndax Taym ibn Murra Murra moom mooy maamu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Murrata Euh, kon moom euh, moom mii di maamu yenente bi nag sallallahu alayhi wa sallam mooy maamu sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu kon foofu la tase ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidat Aisha radiyallahu anha di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa nga xam ne moom la ñuy tuddee ak tayyibatu bintu tayyib maanaam mooy ku sell ku laab ki nga xamante ne moom mooy doomi ku sell ku laab ki moom mooy ak siddiqatu bintu siddiq moom mooy ki nga xamante ne moom moo yor maqaama siddiqiyya bu kawe di doomu ki nga xamante ne borom maqaama siddiqiyya bi fii féeti kaw mboolem maqaama siddiqiyya la niki noonu dañ koy wax habibat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di soppe yonent yàlla di sallallahu alayhi wa sallam ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee kan nga gën a sopp ci mbindeef yi moom dafa ne Aisha radiyallahu anha ñu ne ko déedéet euh, ci góor ñi moo tax ñuy wax mu ne baayam radiyallahu anha kon moom mooy habibat rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam niki noonu mooy ummu abdullahi mooy dàkkantalam ndax euh, yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ndax daf ni ko sa soxna yëpp am nañu dàkkantal ba mu des man mu na ko yow yaay ummu abdullahi yow yaay euh, te amutoon doom bu tudd abdullahi am na nag ñu wax ne dañ ndax ngir doomu doomu euh, sërëm magam ji mooy abdullahi ibnu zubayr di magu ak zubayr ibnu awam bii nii di so maanaam ah, Urwata ibnu zubayr bii nga xamante ne moom moo solo suñu euh, hadith bi waaye am na tamit ñu ne déedéet dañ ko tuddee noonu rek ummu abdullahi am na tamit sax ñu wax ne amoon na doom bu bu ndaw waaye dafa génn adduna bu tuddoon abdullahi waaye loolu wérut li wér mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo abdullahi ngir ne moom dëgg dëgg dàkkantal boobu mooy dàkkantal bi gën a yelloo ci ku màggee ni moom radiyallahu ta'ala anha moom mooy euh, mi ngi génn adduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu moom mooy nga xamante ne moom moo ko jullee mi ngi solo ci ay hadith deux mille deux cent dix yoo xamante ne cent soixante-quatorze yi yëpp muttafaqun alayhi la mi ngi ci sahih imam al-Bukhari ak sahih imam Muslim rahmatullah alayhima imam al-Bukhari wéetoo na ci cinquante-quatre hadith amma imam Muslim wéetoo ci soixante-neuf hadith mu nekkoon moom sayyidat Aisha radiyallahu anha annaha naka moom kat kaanat nekkoon na turajjilu daan eh, peñe maanaam taani mi ngi ci nam ra sa bopp rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam wa hiya fekk moom haidun mi ngi amim kon loolu moom mooy li nga xamante ne loolu la laye ne sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam mooy ba lan la mooy suñu hadith bi weesu moom la mooy fi mu ne kuntu urajjilu ra'sa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa man de daan naa peñe bopp yenente bi ndawal yàlla le sallallahu alayhi wasallam fekk man dama amee woon mbërëg loolu tamit moom moom la laye loolu tamit dañ ci xamee ne euh, layi day dëgër maanaam mooy ne xabaar tamit bu ñu bëggee am xabaar bu wér maanaam mënuñoo toog rek naan am na góor gu wax ne nangam nangam déedéet loolu du lay hmm. am na euh, ci maanaam nekkali nañ ne euh, suñ diw nangam loolu moom du lay li nga xam ne moom lañ mën a wax mooy ne lan mooy wane ne loola am na moo tax ñoom dañuy yóbbu mbir mi dañ naan diw maanaam sayyidat Aisha radiyallahu anha moo ma nettali ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii daan na ko def loolu moom lu leer la jàllale bu jokkaloo bu wér loo xam te ne kenn amul lu mu ciy teg waaye nag am na góor gu ma nettali am na soxna su ma wax ne am na loolu euh, loolu mooy li nga xam te ne tekkiwul dara loolu amul njariñ maanaam amul lu mën a parce que kan góor googu ku mu doon donc maanaam loolu daf koy wane beneen bi ci des maanaam mbir mu nekk day day tegu ci lu leer te dañ koy dañ koy wax te wax di mu raw leer rawatina bu dee mbir mi dafa aju ci diine wala boog ñuy wax loo xamante ne dafa jëm ci nit yàlla yu sell yi borom xam-xam yu màgg yi radiyallahu ta'ala anhum beneen bir bi nga xamante ne moom lañ ci jànge moom mooy ne kon jigéen ji nga xam ne dafa gis mbërëg mën naa daal di peñe boppu borom këram niki noonu li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala tudd ko mooy baabu ghaslil haa'id ra's zawjiha wa tarjile buntu raxas gi nga xamante ne moom la ndaw si di raxas bopp boroom këram ak di ko peñe loolu tamit day ci jàngee liggéeyal yi nga xamante ne moom la jigéen ñi di liggéeyal ak di toppatoo seen euh, boroom kër yi ndax bu ñu xoolee xadiis yi ñu jot a gis ci sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam bokk na ci gis nañ ci fu doon wax ne moom da daan parfum yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokk na mu doon wax moom da daan feeñe bopp bi bokk na ci ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yu mel noonu la maanaam ñu gis ne kon toppatoo gi ñuy toppatoo maanaam mooy ne borom maanaam euh, ndaw si daa war tamit di xool borom këram maanaam euh, nu muy mel maanaam ci ci biti mu koy xoolal ay yéreem di ko ko toppatool di ko toppatoo ay euh, bopp bi di ko toppatool yaram bi maanaam muy xool ndax yaram bi maanaam wéexul ba mu ëpp ndax di wuna ndax nangam nangam ak yooyu noonu tamit dafa bokk maanaam ci li nga xamante ne euh, loolu tamit ndaw si moo ko war a xool ci borom këram bokk na mu ne wa rasulullah te fekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hiina idin jamono jooju mujaawirun mi ngi dëkkaa mi ngi dëkkaale fil masjid yi ci euh, jàkka ji maanaam li muy tekki moom mooy dafa nekkoon ci i'tikaf maanaam boo fekk yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci biir jàkka ji di i'tikaf loolu nag mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha ci biti ci këram la daan ndax jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekkee woon ak néegu sayyidat Aisha radiyallahu anha dañoo jëlloo woon maanaam nga gis ne parentière u sayyidat Aisha radiyallahu anha da daan joxe directement ci biir jumaa ji maanaam da daan joxe directement ci jumaa ji moo a yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan dem dugal bopp bi maanaam mu peje ko ah, ah fekk moom mi ngi doon amee ay mbërëgam mu peñeel ko bopp bi bàyyi ko mu delluwaat ci biir jumaa ji nekk ci i'tikaafam loolu bokk na ci liñ ci jànge mooy ne yu mel noonu du yàq i'tikaaf maanaam fekk nit génnul jàkka ji dem doog ay yeneeni xeeti soxla loolu du yàq euh, du yàq euh, euh, du yàq i'tikaaf bi loolu mooy benn beneen bi ci def i'tikaaf mooy nit ki li mu naa taxaw ne ah, man dak dama fas yéenee dugg ci biir jàkka ji toog ci jaamu sa borom subhaanahu wa taala benn jamono daal jamono joo xam ne dañ koy diiram waaye la ci gën a néew nag mooy ak guddi maanaam mu ne dama fay dugg wala boog léeg-léeg am na ci borom xam tamit yoo xam ne rahmatullahi alayhi da ngir dañoo jàpp ne maanaam jamono joo duggee jàkka rek mën ngaa yéene wala i'tikaf ba keroog ngay génn yaa ngi ci biir i'tikaf bi loolu tamit am na ay borom xam-xam yu ko wax rahmatullahi alayhim waaye Seydina Omar radiyallahu anhu ndax Seydina Omar radiyallahu anhu moom def na i'tikaf boo xam te ne ak guddi rek la ci masjidul haram maanaam euh, loolu niki noonu beneen bi ci def moom mooy ne euh, euh, i'tikaf nit ki day day daf koy lu ci ëpp weeru koor lay doon lu ci ëpp ci weeru coor lañ koy def loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne ba pare lu ci ëpp tamit ci ashrul awaaxir yi lay doon maanaam fukki fan yu mujj yi hmm. loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ëpp lim daan dugg i'tikaf nga xamante ne da daan dem dëkkaale jàkk ji mu mel ni genre xalwa loolu moom maanaam i'tikaf nag buñ koy wax mooy boo nekkee ci xalwa comme waaye nag lii bu boobaa lii nii euh, lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam def bu boobaa dey wane ni beneen firi ci aaya bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ne wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid bu leen leen euh, bu leen jonjoo ak jigéen ñi fekk yéen yéen a ngi maam euh, ndax bashara li muy tekki mooy am lien direct mm-hmm. maanaam am lien bu direct mm-hmm. mu ne bu leen leen jonjoo ak jigéen ñi wa antum fekk yéen aatifuuna yéen a ngi i'tikaaf fil masaajid bi ci biir jumaa yi hmm. maanaam euh, maanaam loolu nag kon dañ ciy xamee ni jëf yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ciy xamee ni loolu li muy tekki moom mooy bu leen jote ak ñoom maanaam bu leen jote ak ñoom comme li jëkkër di jote ak soxnaam hmm. maanaam loolu bu leen ko def fekk yéen a ngi ci biir jumaa ji loolu bu leen ko def loo maanaam yéen a ngi maanaam mooy lan muy génn jumaa ji dem. Euh, joteeg ñoom ci guddi gi dellu si waat nekkaat ci sa i'tikaf loolu la ñuy teer loolu la ñuy wax maanaam ci weeru koor ndax aaya boobu loolu moo ko taxoon a jóg euh, beneen bi nga xamante ne moom moo kon ndekete loolu day yàq i'tikaf maanaam loolu day yàq i'tikaf waaye lii yenente bi sallallahu alayhi wasallam def du yàq i'tikaf maanaam kon ndekete am di rek maanaam ak soxna si soxna si laal di maanaam mën na laa laal mën na laa yu bari mën naa xew seen diggante te lool du yàq seen i'tikaf maanaam te lu bari lool li muy tekki mooy di la peñeek di la defar ak ah diw ak xeetu mel noonu loolu beneen bi ci des moom biñ ciy jànge moom mooy ne nit ki su ne dafa nekk ci biir juma euh, dafa euh, dafa génn bopp bi ci jumaa ji loolu tekkiwul ne génn na jumaa ji maanaam ci kaw loolu su fekkente ne nit ki dafa ne euh, ma maanaam waat naa ne maanaam daal di waat giñ ne du génn kër gi masalan tey moom du ma génn kër gi waaye benn tànk bi rek génn wala benn loxo bi rek génn ak yu mel noonu loolu bu boobaa kenn du ko euh, maanaam du du tax nit maanaam euh, du du du du maanaam ngiñ googu amul ba amu ci bàkkaar maanaam ngir ne nam maanaam moom ci boppam génnut maanaam kon lé benn partie ci moom génn loolu du tax euh, lépp génn <coughs> du tax lépp génn loolu nag euh, loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ koy euh, moom lañ ki xame mais nag loolu am na ay am na ay sew sew tuuti maanaam mooy kom masalan tey ki nga xamante ne dafa wax ne euh, fase naa masalan fase naa sama loxol jabar maa maanaam lan ku wax loolu sama loxol jabar moom fase naa ko loolu li muy tekki mooy jabar jëppee fase mm-hmm. lu tax parce que xam nga bu taxaw taxaw sa tànk teg ko fee loolu mën naa nekk mais bu dee fase munoo fase benn loxo bi rek bàyyi yaram li des ci yaram bi yëpp kon bu boobaa léppay fase alors que boo nee sama karawu jabar fase naa ko bu boobaa suñu ko mu dagg karaw gi dem bu boobaa yow maanaam ba tey jabar jaa dafa def yow waaye alors que boo woon fase naa sama loxol jabar loxo bi maanaam bu boobaa kenn du ne ko daggal loxo bi maanaam kon boobaa jëmm yépp moom mooy fase maanaam loo xam ne mëneeku koo tàqale ngir ne alquran day wala yenente bi saa sam léeg-léeg dañuy tuddee benn mbir euh, jëmm ji yëpp te mënta tàqali ko moom kom bu ne fakku raqaba masalan maanaam buy tudd goreel jaam mu tuddee ne euh, taq maanaam euh, maanaam tinki baat tinki baat maanaam ku ne xam na ne ba bii rek taxul ñuy wax maanaam tinki baat kese déedéet li muy tekk mooy gore jaam bi ci jëmmi boppam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yoo mel noonu la maanaam comme masalal ñun sax dañ koy wax wala fi buñ naan fi mu toll man naan mu biir lay dundal xam nga loolu tegtalewul ne biir bi biir bi la ngay am loo ci dugal ne di ko dundal déedéet maanaam nit ñi nit ki ci jëmmi boppam moom moo tax ñuy wax mm-hmm. maanaam loolu yëpp kon Euh, dañ koy daal di kon euh, xamee ci fii nii mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nu mu doon nii daf daan jege ñalal laxaa ñal ko rasoo boppam wahiya te fekk moom fii hujratiha mi ngi ci biir néegam fatu rajjilu moom mu daal di koy peñe wahiya fekk moom haidun mi ngi amee ba bëri maanaam mbir mi noonu la daan kon euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo mooy mooy daal ne daal ki nga xamante ne moom mooy jigéen ji gis mbërëg kon lépp dagan nañu def ko ak moom ba mu def maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisewaat insha allahu taala maanaam moom mooy ba mu des jote ak ñoom loolu daal mooy li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xaraamal wallahu taala a'lam muraadi euh, hadith bi euh, imam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko indi na ko bo hadith numéro deux cent quatre vingt Euh, dina ko indiwaat xadis numéro deux cent quatre-vingt-dix-sept ak deux cent quatre-vingt-dix-neuf ak ci yeneeni bunt taxrij bi gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne baabu buntu qiraatu fii qiraat jàngu euh, waaye fi xajri ci lupp imraatihi jigéenam waaye fekk moom jigéen ji haidun mi ngi amee mbërëg euh, maanaam loolu day leeral ne maanaam ni ki nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy waa ji nekk tëdd wala boog teg bopp bi ci lupp ndaw ba pare di jàng alquran loolu lay wax loolu bunt boobu noonu la ko tudde buntu bii nag li nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala li nga xamante ne moom moo tax mu noté buntu bi maanaam li tax mu teg ko mooy day leeral njàngu alquraan ki nga xamante ne moom mooy ci gis mbërëg ak li nga xamante ne moom mooy wër-wërloo ci téye gi muy war a téye alquraan ak li nga xamante ne moom moo dagan ci moom ci wàllu alquraan loolu moom la ak li nga xamante ne moom lañ ko tere loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala noose buntu bi waaye bu ñu xoolee ni mu ko bindee maanaam ni mu tuddee buntu bi maanaam euh, au lieu mënoon naa wax rek ndax jigéen ji jàng ji gis mbërëg dana jàng alquraan ak dana ko laal. mënoon a tuddee noonu bunt bi waaye li mu ko tuddee mooy góor gi nga xamante ne moom day teg boppam wala boog day suóonu euh, maam day wiiru ci ndaw si nga xam ne moom mooy jàng maanaam moom moo gis mbërëg ba noppi di jàng alquran loolu ana lan mooy atte bi euh, loolu nag li tax mu def ko moom mooy ne hadith euh, yi muy indi ngir ne waxoon nañ la ne la imaam al-Bukhari rahimahullah bokk na ci ay mbiram mooy buggul di wuute sax waxin ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam buy wax sax day bëgg alquran ni alquran di waxe mu tànn waxin woowu mu waxee noonu ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam di waxe mu tànn waxin woowu mu waxee noonu loolu moom moo tax mu tuddee buntu bi nii mune wa kaana nekkoon na abu wa'il te moom mooy shaqiq ibn salama rahimahullahu taala di abu wa'il al asadi rahimahullahu taala moom mi ngi gane adduna ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam tur at mu njëkk bi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci la gane adduna mi ngi génn adduna quatre-vingt-deuxième ane ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, nekkoon euh, koo xamante ne maanaam waa Kufa la rahimahullahu taala nekkoon taalibi Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu jàngee ci moom lu bare bare ndax moom la gënoon a takkool waaye jàngee nag ci yeneeni sahaaba yu mag yi radiyallahu taala anhum euh, nekkoon koo xam ne moom jotoon nañ ko gis gisaat ko gisaat ko ci ñi gën a mag ci ñoom la bokkoon euh, moo ñoom la ñuy wax muxadaramuuna moom muxadaram la maanaam ci taabii yu mag yi la bokk nga xamante ne dañuy nekk xale wala bokk ñu dund jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko waaye nag jotuñu ko gis jotuñoo jotaayoo ak moom kooku ñooñu la ñuy tuddee al muxadaramuuna maanaam kon euh, moom mu ne wa Abu Razin wala bokk euh, ab kaana nekkoon na Abu Wa'il yursilu yursilu daal yónnee xaadimahu Euh, mbindaanam wax yëpp fekk ndaw sax nga gis ne xaadima maanaam kon xaadim baatu xaadim day dañ dañ day day day signifier day tekki booy mais day tekki euh, booy maanaam booy day tekki booy maanaam mbindaan bu góor day tekki tam mbindaan mu jigéen xaadim maanaam bu ñuy wax xaadim dañuy wax maanaam mën na tekk ku góor ki mën na nekk ku jigéen bi loolu moom moo tax mu ne xaadima woo mbindaanam mi daf ko daan yónni wax yëpp fekk moom xaa idul mi ngi amee mbërëg waaye def ko daan yónni ilaa abi razin ci abu razin abu razin al asadi al kufi rahimahullahu taala turam moom mooy mas'ud ibn malik rahimahullahu taala di mawla ci abu wa'il bi al asadi rahimahullah euh, moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom it ci taabi yu mag yi la bokkoon nekkoon ci bokk ci borom ngëneel yi euh, yu mag yi euh, rahimahullahu taala moom daf ko daan yónni fekk mi ngi mi ngi doon gis waxiya fekk moom ndaw si wala boog xaaidun mi ngi gisee mbërëg ilaa abi razin ci abu razin bi mu ne fatax fii mu indi ko mu dikkee ko bil mushaf ci kaamil bi maanaam mu indil ko kaamil bi waaye fa tumsikuhum waaye da ko daan téye yi ci buum gañ ko takke maanaam daanu ko téye daanul jël kaamil bi nii téye ko comme nii waaye dafay am buum buñ daan yeewee kaamil bi takk ko mu nekk ni mu mën koo téye maanaam moom loolu moom la daan def maanaam lii nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo indi ni ngir leeral ne euh, ngir leeral ne kaamilu alquran képp koo xamante ne daf koo yor ni nga xamante ne noonu la koy noonu lay def ma maanaam kaamilu alxuraan ci jëmmi boppam dafa xaraamatee ci koo xamante ne yorul njàpp ni ki noonu ki nga xamante ne dafay gis mbërëg ni noonu ki nga xamante ne dafa am janaaba waaye ki nga xamante ne moom mooy e, kii li nga xamante ne moom mooy liñ ko takkee loolu dagan naa téye loolu dina dagan nga mën koo téye loolu moom la loolu benn loolu lay lay loolu lay leeral fii beneen bi ci def moom mooy ne euh, bu ñu xoolee buntu bi ni mu ko tuddee ndax waxoon nañ la tamit beneen xaayida ci ni imam al-Bukhari di doxale rahimahullah mooy euh, taaliqaat yi muy indi maanaam xadis yi muy indi nga xam ne ay muallaqaat lañ xadis yooyu ñaari ak maanaam maw yi nga xam ne ay mawquuf lañ yi nga xam ne daf koy faral di indi yooyu dañuy leeral souvent maanaam li imam al-Bukhari bëgg nga comprendre ko ci ni mu déggee maanaam ni mu tuddee bunt bi loolu nag ñu bëri maanaam ñuy di surraaxi dañuy sonn parfois ci lu tax imam al-Bukhari indi lii fii lu tax imam al-Bukhari fii mais qaida boobu la maanaam qaida boobu soo ko jàppee léegi leneen feneen foo demee ci Sahih imam al-Bukhari ay mel noonu da nga koy xam maanaam euh, da ngay gis surraax yi léeg-léeg buñ ciy wax dañ ciy waxee ne way mais lii amul rapport ak li mu tuddee buntu bi lan moo tax mu tuddee ko nii lu mu wax nii lu tax mu wax nii alors que maanaam mbir mi daanaka dafa xaw a simple maanaam qaida bi lii rek la lii ma leen wax la maanaam mooy su fekkee imam al-Bukhari da koy tuddee benn mbir day bëgg kadduum bi di nuroo ak kaddu yi alquran wala muy nuroo kaddu yenente bi sallallahu alayhi waaye la mu nam dëgg dëgg ci bunt bi yaa ngi koy gisee ci hadith bi ni mu ko indee ak yaa ngi koy gisee tamit rawatina surtout ci euh, ta'liqat maanaam euh, mu'allaqat yi nga xamante ne moom lay indi ak mawqufaat yi maanaam yooyu ci ngay gën a xamee ni lii la imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nam ma wax ci lii bu fekkente ne mbir moom muy wax maanaam nekkul li mu li mu li mu jublu ci mbir mi dafay wax maanaam du wax turu ki ko wax daf ne rek wa qaala ba'duhum lay wax noonu la koy waxe comme niñ ko gisee woon maanaam bu boobaa mu ne moom da nga daan indil euh, euh, kaamil bi kon mu mu mu ko ak maanaam ni mu koy téye noonu maanaam nga gis ne kon. bu boobaa laaj li mbir mi mooy ne euh, kii nga xamante ne moom mooy jigéen ji ko téye catu al cat maanaam kon téye kaamil bi ak téye catu kaamil bi du benn maanaam téye buum gi ñu gi ñu takkee kaamil bi du benn loolu moom moo tax euh, jël sac kaamil nekk ci biir bokkul ak bu ma téye woon sac bi ñaar yooyu du ñu benn maanaam bu ma téye woon kaamil bi plutôt maanaam sac bi maanaam ma yor kaamilu alxuraan mu nekk nii ma téye ko nii. yamul ak tey su ma jëloon kaamil bi ma dugal ko ci ab saak ba pare téye saak bi ñaar yooyu duñu benn téye kaamil bii mënu ma koo def lu dul ma am njàpp ci li ëpp ci waxu borom ko xam ne rahmatullah tekkatal googu daan ci ñëw ci hadith bi insha allah waaye waaye euh, bu ma ko ci rësee ba dugal benn saak téye ko loolu day daal di ma a ne nit noonu su ma yoree benn euh, su ma yoree kaamil téere borom xam-xam itam rahmatullahi alayhim dañuy wax ne su fekkente ne damaa am kaamil alquran téere boo xam ne dafa am alquran am leneen lu dul alquran alquran la ak leneen lu dul alquran ci biir lu demee nekk téere tafsir yi wala téere xam-xamu diine yi li nga xamante ne mooy li gën maanaam dañuy sop nga yor njàpp ngir lool waaye nag du ci sart lu tax du ci sart Euh, dañuy xool ndax dañuy wax ne qaa'ida bi moo tax al hukmu lil ghalib wan naadir la wan naadir la hukma la li ñuy lii àtte moom mooy li ñuy jox àtte moom mooy li ëpp li nga xam ne mooy li gën a néew loolu amul àtte te bu boobaa comme tey rek bu moo bu ñuy waxee ne masalan euh, euh, am na allocation bii nga xam ne dañ koy joxe dafa général France yëpp am nañ ci droit maanaam buñ ko waxee tekkiwul ne. français yi keese keese keese ñoo koy am étranger yi tamit danañ ko am waaye comme que français yi ñoo ëpp fuuf moo tax dañ naan français rek mu yam mu jeex maanaam mbir mi tamit noonu lay demee comme tey buñ ne euh, saaga jullit baaxul ngañ julit baaxul tooñ jullit baaxul tekkiwul ne tooñ yéefir baax na maanaam ngir ne bu ñu nekkee ci société boo xam ne nit ñi ay jullit lañ julit beeg yéefir ñu ñëpp tooñ leen baaxul ñu fekk saaga leen baaxul nangam leen baaxul waaye nag dañ koy wax ngir bëri gi gën a bëri maanaam ñoom bëri gi gën a bëri mu loolu mooy al-hukmu lil ghalib wan la hukma la euh, mooy kon kaamilu alquran tiiri alquran bi bu fekkente ne tiiri bi dafa am alquran am leneen lu dul alquran bu dee alquran ji bu boobaa du dagan nga téye ko fekk yoroo jàpp warul yoroo la waaye su fekkente ne tiiri bi dafa am ay maanaam yeneeni bind yu bokkut ak ba pare loola ëpp bu boobaa loola la ñuy daal di jox àtte loolu moom mooy yor atte ji loolu moom moo tax muy daga donte nag ngir xormaal alquran bi dañuy sopp nga yor kaamil bi ko ni ko gisi woon ci xadiisu Hiraql bi bi nga xamante ne ay ab aaya nekkoon na ci biir wala ay aaya sax alquran ndax bis basmala mi ngi ci won ak yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in ba aaya booba jeex yooyu mi ngi woon ci biir lettre bi ànd ak loolu Hiraql ci yéeféer la ni ngi noonu amee na janaaba ngir ne musta sangu farata ak yu mel noonu yëpp ànd ak loolu yëpp euh, yenent bi saa tam yónnee na ko lettre bi nga xam te ne an jooju mi ngi ci biir maanaam kon nga gis ne dafa am ay euh, dafa am atte bi maanaam li koy yor moom mooy li ëpp li néew yorul atte bi comme téere tafsir yi comme téere hadith yeneen ak yeneen waaye nag sopp nañ lool képp ku yor ab téere diine wala ngay jàng diine maanaam nga euh, yor njàpp nga yor lapp lu mu néew néew kon mu ne wa qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn maanaam imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala day faral di indi buy wax Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn maanaam lii bëriwul lu mu ko indi li ëpp li muy indi naa qaala haddathana Abu Nu'aym rarement lay wax qaala haddathana al-Fadl ibn Dukayn loolu moom moo gën a raar encore. mooy al-Fadl ibn Dukayn ibn Hammad ibn Zuhair ibn Dirham al-Qurashi ta'ala moom mi ngi gane adduna euh, cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari solo na ci ko gisee woon cent quatre-vingt-dix hadith yoo xamante ne yëpp daf koo jëlee ci moom ci sëriñam yi gën la bokk euh, nga xamante ne moom dafa solo ci moom directement waaye euh, ñeneen ñi dañoo solo ci moom ci mu am intermédiaire imaam euh, niki noonu imaam maanaam sëriñu imaam al-Bukhari yi ku mel ne imaam Ahmad ibn Hanbal Ishaq ibn Rahawayh Yahya ibn Ma'in euh, Abu Khaysama ak euh, Usman ibn Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak ñeneen rahmatullah al jami' solo nañ ci moom rahmatullahi alayhi moom. mu ne sami annahu naka nee na moom haddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn annahu naka nee na naka moom sama dégg na Zuhayra te moom mooy Zuhayr ibn Mu'awiya ibn Hadij ibn Rahil ibn Zuhayr ibn Khaythama al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala muy ñu gën a siiw muy Abu Khaythama al-Kufi rahimahullahu ta'ala euh, moom mi ngi gane mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sëriñ yu mag yi comme li imam euh, al-Hafiz az-Zahabi wax rahimahullahu taala euh, ne moom al-Hafiz Shaykhul Jazira thiqatul hujja maanaam mu hafiz la mooy sëriñu euh, jaziratul arab bi nekk thiqa nekk ku ku nekk nekkoon hujja rahimahullahu taala dégg nga moom euh, waa imam al euh, euh, maanaam jazirat Kufa plutôt maanaam jazirat Kufa maanaam mooy région boobu yëpp li xew Kufa côté boobu yëpp moom moo fa nekkoon kilifa moom moo tax imam Ibn Uyayna rahimahullahu taala da doon naan Zuhayr ibn Muawiya rahimahullah Euh, boo de maanaam maa ngi lay dénk booy jàng ci moom booy jàng dem nga jàngee ci moom ndax ku fa amul kenn kenn kenn mel ni moom euh, rahimahullahu taala moom dafa bokkoon tamit ci ñi nga xamante ne dañoo dëdd woon adduna euh, ba nga xamante ne nekk noonu tamit nekkoon koo xamante ne ku dëgër ay mbir la ku wóor la nekk jaamukatu yàlla bu mag a màgg nga xam ne waa dañ ko daan jiital ci kaw mboolem seen waa jamono mboolem seen waa mboolem maasam yi eh, waa Iraq waa Iraq dañ ko daan jiital ci ci seen kaw rahimahullahu ta'ala comme niñ ko waxee léegi mi ngi génn àdduna 173e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi nga xamante ne imaam bu mag boobu la rahimahullah wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu hadiisam mu ne an Mansuur ibnu Safiya eh, radiyallahu radiyallahu ta'ala anhuma mooy Mansuur papaam maa ibnu Safiya dañ ko eh, dakkantalee Eh, yaayam bi nga xamante ne moom mooy Safiyat bint Shayba radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne eh, saxaaba la moom mu lañ ko dàqante la waaye moom papaam Abdurrahman la tudd eh, muy Abdurrahman ibn Talhata ibn Harith ibn Talhata ibn Abi Talhata ibn Abdul Uzza ibn Uthman ibn Abdud Dar Qusay maanaam foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi génn adduna 137e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay hadisam mu ngi ci kutubu sitta mu ne anna ummuhu neka neena ndeyam maanaam mooy eh, Safiyat bint Shaybat al-Hajib eh, ibn Uthman ibn Abi Talha ibn Abdullah ibn Abdul ne moom man kon maam la ci eh, maanaam mbokk baayam la maanaam maanaam baayam ak yaayam ay mbokk lañ ci foofu la ñu Euh, dégg nga mooy kon Safiyatu bint Shayba radiyallahu ta'ala al-Qurashiyya al-Abdariyya radiyallahu ta'ala anha bokkoon ci euh, sahaaba yi radiyallahu anha nga xamante ne soloona xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donte am na ñoo xamante ne wax nañ ne li nga xam ne moom mooy ay xadisam mursal la euh, waaye ala kulli xaalin lu ëpp moom li mu soloo comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon jotoon nañ ko gis ci xadis yi ci kitaabul ghusl jotoon nañu ko gis moom li muy solo lu ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha lay euh, faral di solowee waaye solo nañu ci moom juróomi hadith yoo xamante ne hadith euh, sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ñoom ñooy hadith yi nga xamante ne muttafaqun alayhi la comme niñ ko gisee mu ne an haddathatu xabaare na ko nee na an na naka Aisha mooy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha haddathatha moo ko nettali an na nekkat nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon ne yattaki u doon su'oon maanaam mooy doon wéeru euh, euh, fii hajri ci sama lupp wa ana fekk man haa'idun aji gis mbërëg la summa topp yaqra'u muy jàng alqur'aan alqur'aan maanaam nga gis ne kon ni mu tuddee buntu bi maanaam baabu qiraa'atu rajuli fii hajri imra'atihi hmm? baabu qiraa'atu rajuli maanaam buntu jàngu maanaam mooy jàng alqur'aan waa ji ah fekk mi ngi suunu mi ngi wéeru ci luppu euh, jigéenam maanaam luppu soxnaam moo tax mu moo tax euh, sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha nettali wax ji ne ki nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da suunu da daan ci sama kaw luppu bi maanaam da ci daan tëdd lool bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge mooy ne lool tamit doxalin la boo xamante ne ci biir euh, néegu sëy dafay di am maanaam loolu tamit xeetu mbir maanaam xeetu doxalin la boo xamante ne day indi ak déggoo aku euh, jaxasoo ak ak ak voilà ak ak ak ak gën a neexoo maanaam mooy euh, euh, borom kër gi di teg bopp bi di tëdd ci lupp soxna ti ndax yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daka daan def loolu tamit bokk na ci liñ ci jànge mooy sunna la maanaam doxalin woowa sunna la te jaamu yàlla la ngir ne lépp lu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa doon def di ko def loolu sunna la te jaamu yàlla la beneen bi ci def moom mooy ne euh, ki nga xamante ne moom mooy ci gis mbërëg loola dem ak moom ak loola loolu wàññiwut dara kon dañ ci xamee ne euh, na ngeen beru jigéen ñi ci jamonoy mbërëg yi loolu tegtalewul ne da ngeen leen di teg nale doo leen nekk ak ñoom loolu beneen mbir la buñ ciy jàngee beneen bi ci def moom mooy ne jàng alquran euh, maanaam nekk ci gis mbërëg ma pare nga nekk ci wetam di jàng alquran wala boog nga jàng alquran fekk yaa ngi teg sa bopp ci kawa wala boog yaa ngi nekk maanaam euh, yaa ngi koy téye wala yeneen ak yeneen wala yaa ngi am en tout cas contact corporel ak moom loolu aayut itam loolu tamit beneen mbir la beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom lañ ci xamee moom mooy ne euh, njàngum alquran am njàpp du ci sart ngir ne léeg-léeg loolu am ci bànneex du ci euh, du ci jomb. maanaam loolu am ci bànneex du ci jomb waaye boobaa mu nëpp naa tontu ne ngir ànd yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom euh, mën na koo def fekk ne du ci am benn bànneex waaye nag loolu bu boobaa laaj gi nga waaye bu boobaa li ñuy tontu mooy ala kulli xaalan jàng alquran maanaam am njàpp du ci saat te loolu ngir jëf yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne doon na jàng alquran fekk toon njàpp loolu tamit bokk na ci liñ ci ja kon maanaam bu boobaa Euh, masala bi day daal di rot maanaam masala bi dana rot te bu boobaa tontu bi ala kulli xaalin loolu lay doon mooy ne njor njàpp du sart ci jàng alquran sart la ci téye alquran comme nga xamante ne noonu la ko lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di waxe maanaam sart la ci téye alquran amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy zahiri yi rahmatullah alayhim ñoom daganal nañu di jàng téye alquran ak jàng alquran fekk da nga amee njàpp da nga amee maanaam amee fekk amee woo nga téye alquran niki noonu jàng alquran niki noonu euh, euh, de de am amee janaaba di jàng alquran loolu ak niki noonu jigéen ji gis mbërëgam jàng alquran loolu yëpp dara nekku ci lu tax dara nekku ci ñu ne parce que amul benn dalil amul dalil buy wane loolu te cosaanu mbir mi mooy di jàng alquran kon euh, bu leen fi wax leneen dégg loolu kon loolu moom mooy li nga xamante ne ñoom loolu la ñuy wax te bu boobaa. ndax xaqiqatan am na lu ñu wax te loolu am na mooy ne hadith bu formel wir ci gépp anam te kenn amul dara lu mu ciy dindi loolu xaqiqatan dëgg la amul ndax a ah, hadith bi nga xamante ne moom mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi nekk ci sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah la yaqra'u al-junub wala al-haa'id shay'un min al-Qur'an maanaam ki nga xam ne mooy ki amee janaaba du caageen ki nga xamante ne moom mooy ki amee mbërëg warta jàng dara ci al loolu hadith boobu mu wérul euh, amma bi nga xamante ne la yamassul qur'ana illa tahir mooy hadith Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm radiyallahu ta'ala boobu tamit ñoom dañuy wax ne mursal la euh, donte hadith euh, boobu amaan na muy bi gën a wér mooy bu mu ngi ci Sunan ad-Daraqutni rahimahullah te hadith boobu dafa ñëw maanaam da wax ne lettre Yonent bi sallallahu alayhi moo ci nekk beneen bi ci des nag mooy aaya alquran bi ngeen di wax laa yamassuhu illa al-mutahharun boobu sax mu jiitu maanaam ne alquran kenn du ko laal lu dul ki nga xamante ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi laat ñu sell ñi ñoom boobaa dañ naan déedéet loolu tekkiwul lool ndax loolu xabaar la ñëwee si maanaam melo bi mu ñëwee mooy melo xabaar te melo xabaar lépp lu ci ñëw borom subhaanahu wa ta'aala sikk nekkul ci ne lépp lu mu wax dëgg la kon mënta ñëwee ci xabaar ne alquran kenn du ko laal fekk ne nekkoo ku laal fekk ne. Euh, te li ñuy gis ci zahir mooy ne léeg-léeg nga gis ñu téye alquran te laabul mhm. comme que mbir mi noonu la demee ni muy teg kon mooy mutahharuna yi moom mooy malaaka yee tax ñuy wax te bu boobaa du alquran bii du alquran bii nii parce que daf ni innahu la qur'anun karim fii kitaabin maknun loolu la wax ne la yamassuhu illa al-mutahharun mhm. maanaam lii ak alquran bu tedd la fii mi ngi ci téere boo xam ne bu ñu ñoŋal la mhm. maanaam ca kaw la ne boo xamante ne képp ko laal lu ñu laab ña maanaam ñañu laabal ña sellal leen kon loolu li muy tekki kon euh, mooy kon ñi nga xamante ne euh, euh, bu boobaa kon duñ ko mën a firé noonu donte borom xam-xam rahmatullah dañuy wax ne maanaam a la xadis maanaam wax jooju dafa gën a général maanaam mooy ah, waruñu am droit laal ko bu boobaa day daal di yor maanaa yu bari maanaam mooy ne bokk na ci maanaa yi muy tamit moom mooy ne bu kenn laal parce que laa yamassuhu maanaam day tekki kenn du ko laal bi maanaa bu leen ko laal lu dul xanaa ngeen amee laal maanaam ngir ne loolu la ñu tuddee al al al xabaru bi maanaam insha maanaam xabaar la information la buy am maanaa digle ak wala te dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom lañ fi maanaam moom lañ ko firee ala kulli xaalin li nga xamante ne moom la borom maanaam borom xam-xam yi li ci ëpp maanaam fuuf wax mooy loolu amma ñoom mooy zahiriyya yi ñoom Rabi'at ar-Ra'yi mooy mooy sëriñu imaamu Maalik bi rahimahullah moom lañ la doon wax sànq ne la bu naan suñu borom xam yi suñu dëkk bi wax nañ moom la ci jublu ak keneen mooy Ibn Hurmuz rahmatullahi alayhi euh, ñoom ak ñaari Sa'id yi mooy Sa'id ibn Jubayr euh, ak Sa'id ibn Musayyib ñoom ñaar tamit la même chose lañ wax ñoom dañ ne. nit ki amee janaaba wala muy gis mbërëgam loolu terewul laal alquran terewul jàng alquran loolu yëpp dara ayu ci waaye hadith bi xaqiqatan day dëgëral ne euh, ne jàng alquran jigéen ji am mbërëg du ko def te bu boobaa atte boobu day daal di day gën a dëgër bokk ndax li koy tegtalee mooy kol imam al-Hafiz ibn Daqiq al-Eid di wax rahimahullah mooy ne bu fekkoonte ne euh, euh, bu fekkoonte ne njàng alquran gis mbërëg dana ko def kon information bi sayyidat Aisha wax radiyallahu anha du am njariñ maanaam du fi nekk naan daal na tëdd sama lupp bi di jàng alxuraan fekk man damaa gisoon dama gisoon mbërëg maanaam parce que su doon su doon ne moom mënoon naa jàng alxuraan te te maanaam moom ci jëmmi boppam moom mii am na mbërëg mënoon naa jàng alxuraan su doon loolu mën naa ne kon information boobu day nul mhm. voilà mi ngi mel ni rek. mooy euh, ma leen di wax naan leen man mën naa jël bis bi maanaam mën naa génn dem jëli ji bis bi xam nga loolu information bu nul la bu neyaa la maam amul njariñ te fulla gi mu jox wax ji ba di ko nettali di ko nettaliwaat di ko nettaliwaat mooy wane ni euh, que ni moom mënta woon a jàng alxuraan fekk moom mi ngi gis la ay bërëgum mm-hmm. loolu benn benn loolu bokk na ci euh, atke bi nga xamante ne moom lañ ci jànge te kon loolu day dëgëral ne ñi nga xam ne ñoo amul laaj ñoom duñ jàng alxuraan léegi nag foofu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute maanaam fuqaha ñi nga xam ne ñoom ñooy kon bu ñu xoolee yemee ci mazhab yi mazahib yi mboolem fuqaha mazahib yi ñeent ñi d'accord nañ ci ne ki gisee mbërëg moom du jàng alxuraan du ci jàng dara waaye mu def euh, ma comme fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñoom daganal nañ jigéen di gis mbërëg jàng lu ci alxuraan ngir bañ a maanaam di jàng alxuraan ngir bañ a fàtte maanaam bu fekkente ne day jàng alxuraan waaye ngir bañ a fàtte bu boobaa loolu dañ ko koy daan daganal waaye xaqiqatan bu ñu xoolee ngir ne loolu euh, ñeneen borom xam-xam yi dàquwuñ ci du tout parce que lu tax parce que dañ naan mbërëg temps bi nga koy gis dafa tuuti au moment où temps bi koy gis dafa tuuti kon mënuñu toog naan maanaam temps boobu fàtte xaju fi à moins que mu nekk ko xam ne vraiment dafa mën a fàtte lool waaye dëgg-dëgg temps bi nga koy gis nag fàtte xaju fi hmm. loolu moom mooy benn ñoom benn boobu la ñuy tontoo bi ñu def mooy jàng alquran googu comme dañ ko koo xaraamal te sayyidat Aisha radiyallahu anha ni mu waxee nii mooy wane ne kon moom mënu ko woon a jàng dafa xaraam waaye yonent bi mu alayhi wasallam mi nekk ci wetam moom mënoon na koo jàng mi wéeru ci moom mënoon na ko jàng muy benn euh, kon euh, bu doon ne moom mënoon na koo jàng ngir fàttaliku ngir fàtte bañ ragal a fàtte moom kon doon na wax ne ah waaye nag man daan naa ko jàng ngir dama doon ragal a fàtte masalan loolu mooy beneen bi. bi ci def nag moom mooy mbir la moo xamante ne tey bu ñuy xool yii bokk na ci nga xamante ne day dugg ci ci qaida euh, taxayurul ahkam bi taxayurul zamani wal makan maanaam atte bi soppeeku ci atte yi ngir jamono wala bërëb maanaam nu mu ciy duggee mooy masalan tey euh, ñoom fuqaha u maliki yu njëkk yi rahmatullah dañ koo dagana te cause bi nga xamante ne moom moo taxoon mooy comme al hukmu yaduru ma illatihi wujudan ah xaysu daara wujudan wa adaman mooy ab acte day wër-wër loolu di ànd ak cause acte bi su fi cause bi nekkee acte bi nekk su fi cause bi toxoo acte bi toxu parce que ñeneen ñi ci def maanaam muy Hanafi Shafi ak Hanabila rahmatullah bokk na ci li leen di tontoo mooy mën na koo jàng ak xolam te dagalal nañ la ko mu di ko liir maanaam mu di ko xool ak ay bëtam ba bari di ko jàng ci xolam kon du du soxla di ko jàng ak làmminam Euh, bu boobaa acte boobu ñoom fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim tey jamono ji lii li nga xamante ne mooy lii lii am maanaam ñoom mooy dañuy maanaam li nga xam ne moom moo surtout seen seen raisonnement mooy ne léegi moom acte boobu day daal di taxu ngir la ngir ne mën na koo déglu mën naa teg cassette bi déglu ko bu bañee fàtte mm-hmm. euh, ni ki noonu mën na koo lire ci tablette am ak yu noonu mm-hmm. léegi yooyu yëpp mën naa ne bu boobaa ko fàtte beneen mbir bi nga xamante ne tamit kon moom mooy euh, beneen acte bi ci am moom mooy ni ki amee janaaba ni ki noonu mooy ci gis mbërëgam mën naa jàng xam nga dañ leen di tere ñu jàng alxuraan fu xaw Maalik rahmatullah rek ñu préciser dañuy tere tam ki am janaaba jàng alxuraan lu tax parce ñoom dañ moom mën naa sangu ci moom mën naa dem sangu ci alors que ki amee mbërëg moom mënta sangu ci loolu moom moo tax ñu teqale leen waaye li nga xamante ne moom ñoom ñaar am na lu ñu bokk moom mooy tey masala bu ñu waree jàng loo xamante ne maam loolu beneen masala la buy dugg ci biir masala bi mooy tey bu fekkente ne dañoo war a wax loo xamante ne euh, al kii la alquran la waaye jubluwuñ ci alquran masalan dara xew ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un masalan ah xam nga loolu alquran la wala boog ñu yéeg ci benn bërëb daal di subhaana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun loolu tamit alquran la waaye dañ ñaan na tamit bu ñuy jàng bu fekkente ne da nga yéeg ci kaw euh, waruwaay wala boog lu demee nekke euh, ñuy ñaan daal bokk ci ñaani na rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar te ñu jublu ci ñaan jublu wuñ ci jàng alquran li ëpp ci borom xam-xam rahmatullah alayhi daanaka sibu ijmaa la mooy dagal ma loolu mën naa ne maanaam loolu duñ ko tere mais li tere mooy ñu jublu ci jàng alquran léegi euh, beneen euh, masala bi moom mooy liñ ci xame mooy ne nit ki mën naa jàng alquran ci weetu ci nga maanaam wetu sobe ngir ne moom bu jëlee bopp bi teg ko ci lupp ndaw fi Euh, mooy jege na fi sobe bi di génnee ànd ak loolu yëpp moom ak gémmiñam la doon jàngee alxuraan beneen bi ci def mooy bokk na ci liñ ciy xamee mooy na nit ki mën naa jàng alxuraan fekk dafa tëdd maanaam toog tëdd maanaam toog jublu xibla ak yooyu du sax ci jàng alxuraan ngir ne kon yenn saa du tëdd di ko te loolu beneen mbir la boo xamante ne tamit day tegtale lu lu lu lu lu am solo mooy ne jàng alxuraan ci ki ko mokkal maanaam muy jàng alxuraan mën nay dox di ko def mën nay taxaw di ko def mën na tëdd di ko def et cetera maanaam duñ ko saatal mu toog rek ñu bari bari dañuy wut ngantu jàng alxuraan ngir ne amuñu temps bu ñu toog di liir jàng ko déedéet obligé wul mën ngay dox di jàng alxuraan nekk ci sa liggéey di ko tari et cetera mën ngaa nekk ci lu di ko tari yooyu yëpp tamit ay euh, masala la beneen bi ci moom mooy ki nga xamante ne gémminam dafa amee sobe maanaam gémmin gi sobe da cee ne moom itam am njàng alxuraanam dañ koo sib am na sax boroom xam-xam yu bari ci Shafi'i rahmatullah ñu ne dafa xaraam voilà dégg nga hadith euh, boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith numéro deux cent quatre-vingt-seize maanaam ci ngir ne même jëmmi maanaa bi la mhm. sept mille euh, cinq cent quarante-neuf insha Allah imam Abu Dawud in ko hadith numéro deux cent soixante imam Muslim in ko hadith numéro trois cent un euh, imam An-Nasa'i in na ko hadith numéro deux cent soixante-quatorze quatre-vingt-et-un imam Ibn Majah in ko hadith numéro six cent trente-quatre imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis yu bëri kon imam euh, at-Tirmidhi moo ko indiwul ci waa ashaabu kutubu sitta rahmatullahi ala al mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne sama dafa tuddee an-nifaasa euh, baatu nifaas bi tuddi gësim ci cosaan mu tuddee ko haydan mbërëg maanaam mu tuddee ko mbërëg maanaam muy wax jigéen ji dafa gis mbërëgam wala au lieu wax loolu mu daal di wax jigéen ji dafa gis gësinam fekk li ci jublu woon moom mooy di dafa gis mbërëgam maanaam fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ciy leeral ne maanaam ni mbërëg mënef na ko tuddee tur yu bari comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna ah bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la ci imam al-Bukhari di leeral mooy ne actes yi nga xamante ne ñoom ñooy actes yi mbërëg ñoom ñooy jëmmi actes yi gësin Euh, maanaam gësi gësin nag euh, lool mooy do maanaam mooy deret yi nga xamante ne mooy génnee ci jigéen ji buy am doom dama manière général loolu la borom xam-xam yi nag dañ ciy wuute rahmatullah alayhim ci lan la ñuy boole ci gësin ak lan lañ ci dul boole boo xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Hanafi ak Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom li ñu boole ci gësin mooy li nga xamante ne mooy li génne ci moom maanaam mooy juste li génnee. ci moom ginnaaw bi mu juddee maanaam ginnaaw bi xale bi juddoo ñoom faaw xale bi juddu ba noppi ñuy doogu tuddee li génnee ci moom gësin ba noppi beneen bi ci def moom mooy deret jooju di maanaam deret di génn avant gësin loolu deret ñoom deretu gu yàqu lañ ko tuddee wala deretu soit dañ koy tuddee bu dee saafee dañ koy boole soit ci mbërëg gi wala bokk ñu boole ko ci deret gu yàqu gi damu façade noel la wala ba bu dee ñi ci des ñoom dañ koy boole rek ci deret goo xamante ne maanaam deret deret deret bu tuuru la hmm. amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañoo boole euh, maam dañoo cee sartal ne deret jooju nga xamante ne moom mooy ci génn maanaam à partir de moment boobu ba 60 jours waaye li ëpp li muy am mooy 40 jours maanaam ngir ne euh, ak sarul ndax xam nga. waxoon nañ ne la aqallul xayb li gën a néew ci mbër mhm. li gën a néew ci mbërëg loolu joxoon nañ ko wax ci jotaay bi wees mhm. li gën a bëri ci mbërëg tamit waxoon nañ ko mhm. amma li gën a néew euh, ci gësin mooy amul maanaam mooy jigéen ji mën naa jur jur doom rek mu jeex bu boobaa day dem sangu ci rek ñëw continuer ay julleem njiir la ngir ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi maanaam loolu mooy globalité wu borom xam-xam ci ëpp dañuy jàpp ne maanaam ci mboolem mazhab yi d'ailleurs dañuy jàpp ne doom ji juddu euh, moom ci boppam du du buy génn du génn moom kese maanaam day génnaale ak euh, tooy tooy maanaam faaw mu tooy lu mu bon bon du génn wow koŋŋ euh, kon comme du génn wow koŋŋ bu juddoo kon faaw loolu muy génnaale moo tax ngay dem sangu ji farata. wala boobu parce que bu boobaa soit day am atte euh, mbërëg mooy gësin mm-hmm. wala mu am atte man yu bu génn ci nit ki maanaam man yu bi duggoon mooy génnaat te bu boobaa loolu day waral mu dem sangu ji farat maanaam kon ñaar yooyu lañuy boole ñoom moom la ñuy wax ne moo tax nit faaw jigéen jooju day sangu farata doo continuer julli loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom moo jaar ci wilaadatul qaysariya mooy césarienne mhm. kooku tamit day dem sangu ji farata mais comme moom du gis gësin gi mhm. après day dem julli day dem commencer jàpp di julli directement mhm. kooku du arrêté ah, directement du xaar dara amaa ki nga xamante ne euh, moom mooy ci di euh, Shafi'i yi kon rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne maanaam Hanafi yi rahmatullah ñoom dëppoo nañ ak ñoom ci ne. kon mbërëg maanaam gësin mooy deret ji génn directement après mbërëg après dina ñëw ci ci ci durée bi insha allah mm-hmm. euh, mais Maliki ak Hanabila rahmatullah ñoom d'accord wuñ noonu Maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne deret ji di génn moment bi ñuy bi bi nit kiy mat mm-hmm. moment bi mu nekk di matu ci bis bi lii génnee ci moom di ànd ak maanaam ñoom sabab la ñuy utiliser duñ bind maanaam euh, ak damul xaariju baa ba'dal wilaada ñoom duñu wax loolu dañ naan addamul xaariju bi sababil wilaada moo tax ñoom ñoo ngi maam ci sababu jur gi deret gi génn te la sababal de génn deret ji mooy jur gi ce qui fait que moment bi muy matu di xale bi di waaj a génn deret jooju di tàmbali génn laataa muy génn muy muy mat muy muy juddu ñoom loolu dañ ko boole ci gësin gi maanaam mm-hmm. ci nifaas lañ ko dugal mm-hmm. voilà ñoom ci gëstu lañ ko euh, nit ki noonu ji xale kii bi nga xam ne mag mag mi mag mi nga xamante ne dafa am subhaanallah euh, euh, xanaa bi lay plutôt rahmatullah alayhi ñoom xanaa bi lay dañoo jàpp ne ñaari fan ba jàpp ñetti fan laata nit ki di juddu laataa xale bi di juddu deret ji ñuy gis loolu ba tey lu mu tudd gëstu la tudd. maanaam ñaar ba ñetti fan laataa xale bi di juddu lu tax ndax joom dañoo wax ne maa qaaraba shay'an ya'khudhu a maanaam loolu atte fekk lu jege mbir day jot jël atte maanaam masala euh, bokk na ci atte ci ci atte boobu masa masala boobu maanaam usul la usul fiqh la maanaam masala boobu maa qaaraba shay'an ya'khudhu lépp lu jege mbir day jël atte maanaam tey bu fekkente ne dañ euh, dama am maanaam sama kër par exemple wala boog jàkka jàkka ji xorma bi jàkka ji am xam nga tey buñ jàppee ni jàkka ji moom mooy euh, néeg bi nga xam ne moom lañuy ñuy tabax ci biir alentour bu jàkka ji day yor àttee jàkka ji loolu moom moo tax tey masalan bu ñuy julli bu jàkka ji feesee mun nañuy jokkaloo ba ci biir jàkka ji ba tey day yor àttee ku nekk ci biir jàkka ji mm-hmm. ngir ne boo jegee mbir da ngay jël àtte voilà lii tamit noonu la demee maanaam deret bi nga xamante ne dafa jege lool mbër gisin gi dafay jël at yi gisin gi léegi mu def lan mooy durée gisin durée gisin wax nañ la ko ne la Shafi'i maanaam ngir ah, xanaa ngir suñu commencé Hanafi rahmatullah ñoom 40 jours lañ ko jàpp ñoom ak xanaa bi lañ rahmatullah lañ ngir ne Sayyidat Ummu Atiyya radiyallahu anha jamono yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam 40 jours lañ daan jàpp mbër lañ daan jàpp gisin naka noonu la ummu salama radiyallahu anha wax na ko waaye euh, euh, maliki ak xana ak shafi rahmatullah ñoom dégg wuñ ko noonu maanaam ñoom dañ ni loolu mooy yéen maanaam mooy jamono yenn saa tam jigéen ñi existé woon maanaam ña fa nekkoon loolu lañ daan gis tegtalewul ni mbir mi noonu lay demee tout temps parce que gis nañu ñu gis ba soixante jours moo tax mbir mi dañ koy yóbbu ba 60 jours comme ko amul benn dalil maanaam yeneen ci saa xalam waxul ne gars yi dee leen jàpp 60 jours dee leen jàpp 40 jours maanaam 40 yooyu nag toog di xaar ba 40 jours ah déedéet li euh, bu da ngay bu juddoo wax nañ ko léegi bu fekkee amul benn deret bu xale bi àndal yow léegi ngay sangu ji dem tàmbalee julli euh, bu fekkente ne dafa arrêté moment bi mu arrêté. Euh, dañ koy boole maanaam moment bi biñ arrêté da ngay dem sangu ji ñëw moment bu arrêté rek da dem sangu ji ñëw julli continuer sa julli bu demee ba jëlaat reprendre nga dem reprendre waaye bu fekkee ne diggante bi matul 15 jours ndax waxoon nañ ne la aqallu tuhri mhm. maanaam li gën a néew ci laab mooy 15 jours mhm. euh, xanaa bi lay ñu wax rahmatullah alayhi mais euh, jumhur 15 jours lañ ko jàpp su fekkente ne diggante bi ngay gis deretu mbërëg bi gëtin gi ak beneen moment bi ngay gis ak deret maanaam dafa arrêté nga commencé jàpp di julli bu dee weeru koor la te nga man am doole gi yëpp nga commencé woor du dëgg léegi mu dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem ba plus ba 15 jours 15 jours 16 jour bi nga gis beneen. Mm-hmm. ngi gis beneen deret bu boobaa dañ naan léegi deret ji bokkutul ci gisin gi ci mbërëg gi la bokk beneen mbërëg bu bees la à partir de moment boobu da ngay daal di xam ne nag léegi yaa ngi commencé mu gisaat mbërëg su dee matul 15 jours da nga leen di boole dégg mhm. ñu daal nekk ah ci gisin gi lay bokk bu dee ci Hanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom lépp ngay boole lépp ngay considérer ne ci bis la maanaam jour yëpp dañ koy considérer ñoom comme étant gisu bisu bisu gisin yi maanaam ñoom guñ naan quarante jours moment bi mu arrêté noonu ci quarante yi la bokk hmm. mais loolu ñoom la hmm. ñeneen ñi ñoom duñ ko bo du ñëpp ñoo koy boole noonu Shaafi'i rahmatullah lu ci ëpp dañ koy boole noonu tamit mm-hmm. donc am na ñeneen ñu tuddi ñu wax beneen loolu dinañ ko gis insha Allah parce que loolu la ñu loolu mooy wute mooy mooy mazhabu talfiq wala ba mazhabu sahab mm-hmm. maanaam ñaari xeetu mazhab yooyu gis-gis yooyu ñoo am ci gisin ak mbërëb mm-hmm. maanaam ak talfiq mooy boole bi ñuy boole bis yi dajale leen sahab moom mooy jàpp gi ñuy jàpp ne lépp ci la bokk mazhabu talfiq dañ koy wax tamit mazhabu laqt <coughs> voilà mais daan ci ñëw euh, insha allahu taala ci ay teqantal ci ak leeram euh, kon euh, ñoom lii moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon maanaam ñu ñu ñëwaat ci ci mazhab ci ci ci ci mazhab bi Maliki rahimahullah ñoom 60 jours lañ ko jàppee ne gësin loolu lay durer au maximum mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaa Shafi'i rahmatullah ñoom dañ ne 60 jours la comme ni Maliki yi wax. Hmm. rahmatullah sauf que lu ci ëpp nag 40 jours lay am maanaam mooy bu xësee ba mat 40 jours nag hmm. yow nag léegi nekkal ci say garde tout le temps te xam ne lu ci ëpp daanu ko weesu. Hmm. te li ëpp ci jigéen ñi ne ñuy gis duñ mat 40 jours wala duñ ko ëppal bu boobaa léegi beneen masala bi moom mooy <coughs> waaw ndax boo borom kër gi day da am droit di jotee ak soxnaam. ab maanaam même bu dee dafa set te 40 jours yi matagul boobaa borom bu ko rahmatullah li ñu moom mooy lool dana dagande waaye sopp nañ mu xaar nigindiku comme li imam Ahmad doon rahmatullah sopp nañ mu xaar ba quand même 40 yi mat muy doog a tàmbalee joteeg moom. Euh, beneen mbir bi nga xamante ne kon euh, moom mooy euh, fii moom mooy bu dee ay seex la. Hmm. bu boobaa dañuy nattee mbir mi ci ki njëkk judd pas ci ki mujjee judd ci ki njëkk judd ci lañuy ñuy ju euh, ci lañuy ñuy nattee gësin gi waaye bu fekkente ne seen diggante mat na 60 jours Shafi'i rahmatullah maanaam kii dafa judd 60 jours après ki ci des doog juddu mm. euh, bu boobaa dañu daal di jàpp ne ku nekk da am sa gisinu bopp voilà ah, dégg nga kon mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaab ilay haddathanaa al-Makki ibn Ibrahim mooy Makki ibn Ibrahim ibn Bashir ibn Farqad rahimahullahu ta'ala daqantam ne kon Abu Sakan ah, moom Euh, Abu Sakan at-Tamimi rahimahullahu taala mi ngi génn adduna deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari solo na ci moom ay hadith euh, directement moom moo solo ci moom directement mboolem waa ashaabu kutubu sitta al-Makki ibn Ibrahim te gis nga deux cent quatorzième année la génn adduna mhm. maanaam mooy imam al-Bukhari moom bi muy génn adduna imam al-Bukhari vingt ans la mhm. wala mboob mi ngi dugg ci vingt ans maanaam moo tax euh, moo tax rek moo jàngee ci moom euh, moom euh, mi ngi génn te te bo bo bo bo moo te te ci yéeme mooy ne moom waa waa Khurasan la Makki ibn Ibrahim rahimahullah imaamul Bukhari moom fële la dëkk Bukhara la dëkk Ouzbékistan maanaam imaamul Bukhari déjà at boobu commencé woon na wër jàng te bu ñuy xool sëriñam yu mag yi. dañuy seetlu ne am na ci ñoom ñoo xam ne dëgg la Buxaara la dëkk ci wetu seen wetu Gàlla la dëkk mais dañuy gis ñoo xamante ne dañuy dëkk feneen fu gën a sori ah voilà euh, Imaam al-Bukhari solo na ci moom 30 xadis ci Sahiham bi 30 xadis la ci solo <coughs> Imaam Muslim rahimahullahu taala ak imam Abu Dawud ak Tirmidhi ak imam ak Ibn Maaja ñoom solo nañ ci moom par intermédiaire waaye kenn ku ci ñoom lu tuuti la solo ci moom imam Muslim benn hadith la solo ci moom par intermédiaire benn. imam Abu Dawud solo na ci moom ñeenti hadith imam at-Tirmidhi solo ci moom ñaari hadith imam Ibn Maaja benn hadith la solo ci moom tam ci intermédiaire amma imam An-Nasa'i solowul ci moom benn. hadith rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Hisham te moom mooy ibnu Sumbur ad-Dastuwa'i rahimahullahu ta'ala dakantam nekkoon Abu Bakr moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala di hafiz eh, eh, bu mag boobu eh, gane adduna 76e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 154e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Yahya ibn Abi Kathir sëriñ bu mag boobu rahimahullahu ta'ala moom moo wax ndaay sa ah, li raaxatil jism moom moo ko waxoon wax ju siiw jooju xam-xam kenn du ko am ak yaram wu sedd moom loolu la wax dégg nga mu Yahya ibn Abi Kathir ah, ibn al-Mutawakkil rahimahullahu ta'ala dàkkantal ne kon Abu Nasr ak Abu Kathir ñaari dàkkantal yooyu la amoon mi ngi génnaat na cent vingt-neuf ba ma ne ginnaaw na ñu ne cent trente année ci la génn adduna mu ne an Abi Salama mi ngi jëlee ci Abu Salamata moom mooy Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhuma ah, ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhra foofu la bokkee ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu yaayam mooy Zuhra boobu nga xam ne moom mooy ah, maanaam Aminatu di ibn bint Wahb di doomu Wahb di doomu Abd Manaf di doomu Zuhra maanaam kon foofu la bokkee ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu yaayam ibn Kilab ibn Murrata foofu la bokkee ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu baay mooy Kilaab ibn Murrata Murrata euh, foofu la bokkee te Seydina Abubakar mm-hmm. radiyallahu anhu ah. mm-hmm. ñoom sayyidat Aisha ñoom ñëpp ñoom foofu lañ bokkee nekkee ay mbokka ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib radiyallahu ta'ala anhu moom ah, ci benn ci wax yi bokk na ci fuqaha sab'a yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee juróom-ñaari borom xam-xam Madina yu bari dañ ciy génn adduna waaye borom xam-xamu Madina yu bari dañ ciy gane adduna àdduna at boobu ah maanaam nga gis borom subhaanahu wa ta'aala remplacer ñi ñi fi jóge mu remplacer leen par beneen génération mu bees ñoo xamante ne gënuñu ñu maanaam ah, dëgg dëgg ñooñu bu ñu bi ñu bu ñu bi ñu màggee sañoon nañ taxaw wax ne vraiment ñoom nañ xam ne nag bàyyi wu maanaam jóge wuñ fi rek affaire yi dem seen yoon maanaam biñ fi jógee dëgg dëgg borom subhaanahu wa ta'aala indi na fi ñoo xamante ne ni ñoom lañ meloon mm-hmm. maanaam euh, kon moom euh, Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu wa ashaabu kutubu sitta a nañ hadith moom comme Hisham ibn ah, euh, Sumbur ad-Dastawa'i comme Yahya ibn Abi Kathir comme Abu Salama ibn Abdurrahman anna Zaynab bint Umm Salama maanaam mooy Zaynab bint Umm Salama mooy mooy gisoon nañ ko ci hadith yu weesu ci bi ñuy jeexal kitaabul ghusl mooy Zaynab bint Abi Salama la dégg nga Euh, mooy kon bintu abu abu mooy abdullah ibn abdul asad moom ci waa ah, euh, euh, moom ci waa banu maxzum la bokk ah maanaam moom al maxzumi radiyallahu ta'ala anha nga xam ne rabiba la ci yonent bi sallallahu maanaam doomu jiit la yonent bi la sallallahu ngir ne yaayam ummu salama radiyallahu anha moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm. koy denc moom moom fekk na ko mu gën a adduna maanaam moo moo tax doomu jiit la ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi génn adduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam lu bari nag ay lu mu solo ci sayyidat ummu salama radiyallahu ta'ala anha ko solo moom mooy yaayam bi nga xamante ne moom mooy kii gën a bari lu mu solo hadith ci soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha Euh, comme ni nga xamante ne noonu lañu ko xam ne imam a zahabi rahimahullah compté na ko trois cent quatre-vingts hadith mooy sayyid Umm Salama radiyallahu ta'ala anha waaye li li ñu mais loolu mooy li ñu baamu waaye bu ñu xoolee li mu solo ci hadith yëpp bu ñu leen jëlee par benn benn cent cinquante-huit euh, hadith la hmm. euh, yoo xamante ne imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullah bokk nañ solo treize hadith ci yooyu imam al-Bukhari wéetoo na trois hadith imam Muslim wéetoo na treize hadith moom sayyidat Ummu Salama moo tax moom mi nga xamante ne moom la euh, sayyidat Zaynab bi radiyallahu ta'ala anha moom soo jëlee hadith bi mooy Ummu Salama ta mooy Hind ibn Abi euh, Umayya euh, radiyallahu ta'ala anha al-Makhzumiyya radiyallahu anha di ummul mu'minin soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna sant i ñoom année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon moom mu ne ah, mu ne anna ummu salama mooy yaayam sayyidat ummu salama radiyallahu ta'ala haddathat ha daf koo nettale annaha qaalat maanaam qaal anna ah, haddathat ha daf koo nettale qaalat mu wax bay naa ci diggante bi nga man ma annabi maa ngi ànd ak yonent bi maa ngi nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam muttaji'atun di aji nelaw fii xamiisatin ci maanaam ñu ngi toog nekk ci benn mbàjj ñu bokk benn mbàjj bu ñu nelaw maanaam xam ne sa xeetu mbàjj la boo xamante ne day nekk genre lu lu lu carré lay nekk mu ne is ba nga xamante ne rek ma te moom maanaam rek jekki-jekki xettu tuma daal di gis mbërëg maanaam mooy ma jekki-jekki gis tàmbalee gis mbërëg mm-hmm. nee na fan sa laltuma rocceeku fa axartu ma daal di jël siyaaba xiibat yi sama yére mbërëg maanaam yére bi nga xamante ne saa yu ma am daan am mbërëg moom laa daan sol loolu kon dañ ciy xamee ne euh, yoon la maanaam sunna la ci jigéen ji gis mbërëg mu am yére boo xamante ne daf koy beral mbërëg gi maanaam ngir bañ yére yi ci def yëpp di takk ak di am risque yu ñuy jël ngir loola euh, waaye léegi nag dinañ gis ne euh, comme que jigéen ñi am nañ yeneen mbir yu ñuy yor yoo xamante ne amaan na maanaam day tax ba daanaka mbërëg bi moom vraiment euh, voilà amatul risque mu teg tegu ci seen kaw cause bi taxoon xëy na dañuy wax ne dana teggeeku ci loolu waaye ba tey ngir dawal na rek ak di ko continuer maanaam loolu amaan na dafay nekk li nga xamante ne moom day euh, mooy gën ala kulli xaalin di daf day def loolu moom amaan na moom mooy li nga xam ne moom mooy euh, li gën waaye daal dañ ci xamee ne daal ne beral mbërëg yi yére loolu sunna la Euh, mu ne xaala boo tax ba mu ko defee rek xaala yéen ci saa sam ne ko anu fii si ndax da ngaa gis mbëri bokk na ci liñ bu ñu ko booleeg si xadis sayyidat Aisha radiyallahu mooy ne yéen ci lu muy faral di tuddee nifaas maanaam mbërëg hmm? ko anu fii si ndax da ngaa gis say mbërëg ndax li ñu xamee ne tekkiwul gësin mooy ne amul kenn ci ñoom benn ñoom ñoo ko wax daanaka xe damaa gis sama mbir ñaareel bi ci def mooy amul kenn ci ñoom ku ci gis gisin ci ñoom soxna yi ci jamono wax maanaam ñooñu mu nekk ndoola ngir ne moom doomam yëpp sayyidat Khadija moo leen mooy seen yaay radiyallahu anha naka noonu euh, ak ba mu des kenn muy sayyidina Ibrahima alayhi salaam te ki ko jur mooy sayyidat Maria euh, te moom amutoon ay euh, mu ne Euh, beneen beneen bi ci def moom mooy ne dañuy xame maanaam li ñuy tudd al axdu bil qara'in maanaam mooy di jële par ay indice maanaam parce que daf koo gis mu sol yére boobu waxu ko ne damaa gis mbërëg waaye ci loolu ci la jàngee ni kon kii a war a gis mbërëg maanaam mooy ne ay indice dañuy ja dañuy day tax nga war a mën a tëral a ci dara voilà loolu tamit euh, bokk na ci maanaam comme masalan tey nit ki euh, di di di nga jékki-jékki gis ko mu tëb. palanteer bi di daw ak yu mel noonu boo ko gisee da ngay xam ne kii am na lu mu def lu jaaduwul mhm. wala yu mel noonu maanaam <laughs> ah, ak yeneen ak yeneen maanaam ay mbir la yoo xam te dañ koy mën a dañ ciy mën a euh, tëral ay ay atte euh, masalan ki nga xamante maanaam euh, ki nga xamante ne tey masalan dafay xeeñ xetu sàngara ci lañ dañu mën a xam ne ah ci day naan wala yu mel noonu mhm. boo mën nañ ko wala muy xeeñ cigarette nga xam ne kon kii day tux ce qui lépp loo xamante ne yow boo koy def kuy tux waru ci bokk wala kuy naan sàngara waru ci bokk da ngay daal di mën a tëral àtte boobu ci kaw donte yow gisoo ko muy tux gisoo ko mu naan sàngara léegi xultu nee na ma ne ko naam waaw fa daani mu daal di may woo mu daal di may woo fatta jaatu ma daal di tëdd ma awu ànd ak moom ah, fil xamilati ci E, mbàjj mi ba tey maanaam boobu maanaam ne ñoom ñaar ñu bokk ci benn bërëb bu ñu tëdd ci biir mbàjj mi loolu tamit dañ ci xamee ne e, que mooy mooy ne loolu maanaam mooy rafet jikko bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam rafet jikko lool benn ñaareel bi ci def moom mooy ne maanaam même jamono yu mbërëg yi loolu warul tàqale way dencante yi maanaam jamono yu mbërëg yi waru leen tàqale bu boobaa dañ ci xam ne fa'tazilu nisaa fil ma di deru leen jigéen ñi. ci mbërëg gi li muy tekki mooy beru leen leen bu leen jote ak ñoom waaye te tegtalewul ne euh, beru leen leen bu leen nekk ak ñoom hmm? loolu kon euh, bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci euh, xamee hadith bi imam al-Bukhari ndewal na ko hadith numéro 322 hadith numéro 323 ak hadith numéro 1929 imam Muslim hadith numéro 296 imam an-Nasa'i hadith numéro 283 ak 260 ak 371 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 637 imam Ahmad ibn Hanbal hadith numéro 26525 26566 26703 ak 26743 kon waa sahabu mil sitta ñoom ñëpp ñoom euh, ñeenti ñu ñoo ko solo ba mu kon ba mu def ak Tirmidhi ak Euh, imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima ñoom ñaar ñoo ko solo rahmatullahi alal jamii mu ne baabu buntu mubasharati al jonjo ak al-haa'id ki nga xamante ne moom mooy kii gis mbërëg euh, maanaam mubasharatu al-haa'id li muy tekki moom mooy jonjo ak ñoom li muy tekki mooy euh, comme yiñ gis ci suñu hadith yi mooy am ak ñoom Eh, man contact bu direct loolu lañ ci jublu waaye daañu ci gis insha allah taala ne dafa am lu muy tekki dafa am ay mbir yu bari yu muy tekki te dafa am li nga xamante ne borom xam-xam yi dañ ñoom ñëpp d'accord nañ ci am loo xamante ne borom xam ñoom ñëpp wute nañ ci wala waa safuna maanaam nañ ci ngir ñetti xaal ñu am ñetti bu njëkk bi ci ci ci wàllu jonjoo première bi mooy. nga jonjoo ak ñoom ci li féete kaw jumbax bi ak um bi maanaam diggante jumbax bi ak um bi doo ko laal doo ko jege waaye li ci des yëpp jonjoo ak ñoom ci lool lool dagan na ñëpp ci d'accord amul benn borom xam-xam bu ko xaraamal amul amul jonjoo mooy contact direct mm-hmm. mu baasal amul ku ko xaraamal ñaareel bi ci des mooy euh, jotee ak ñoom maanaam sëy mm-hmm. loolu ñépp ko xaraamal kenn daganalu ko ci ñoom mm-hmm. loolu mooy ñaareelu xaal mm-hmm. ñetteelu xaal bi mooy diggante jumbax bi ak bëti óom yi foofu la boroom xam-xam yi indee ay wuute daan ci ñëw léegi insha allahu taala ci hadith bi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathanaa Qabiisa moom mooy Qabiisa ibn Uqbata ibn Muhammad ibn Sufyaan ibn Uqbata ibn Rabi'ata euh, al-Kufi rahimahullahu ta'ala dàqantam nekkoon Abu Amir al-Kufi rahimahullah mi ngi génn àdduna deux cent quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon imam bu magga magga magga rahimahullah Euh, nekkoon imaamu waa Kufa maanaam bokkoon tamit ci jaamukatu yàlla yu mag yi nekkoon ki nga xamante ne moom mooy ku dëddu àdduna bëri woon tamit hadith yoo xamante ne solo na ko ci Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullahu ta'ala euh, euh, dégg nga nga xamante ne moom Yaqub an-Nasibi rahimahullah dafay wax ne maa ra'aytu min ash-shuyukh ahfazu min Qabisata ibn Uqba maanaam ci sëriñ si gisuma ci ku ci dàqa mokkal Qabisa ibn euh, Uqba bi rahimahullahu euh, ta'ala euh, nekkoon tamit lu ku bëri lu mu daan jooy ngir ragal yàlla ak maanaam bëri lu mu daan julli bëri lu mu daan sujjóot ak roko maanaam bëri lu mu daan julli maanaam nekkoon tamit ko bëri lu mu daan jooy ngir ragal yàlla dafa bari de telle sorte que dañ ko koo xamee fu ñuy waxee ci lu aju ci wàllu yàlla di waaraatee rek day gis day jooy euh, rahimahullahu taala maanaam ci sëriñu mag yi la sëriñu imam al-Bukhari la moo tax imam al-Bukhari rek moo soloo ci moom ci mboolem euh, euh, ñi ci ñi ci di maanaam ci mboolem Euh, sëriñ si maanaam waa kutubu sitta amma ñi nga xamante ne moom ñooy ñeneen ñi ci def ñoom dañoo solo ci moom ci intermédiaire boo gisee at yi mu génn àdduna moo ko expliqué deux cent quinzième année la génn àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na qaala nee na haddathana Sufyaan moom mooy as-Sawri maanaam Qabisa ci Sufyaan as-Sawri la solo rahimahullah solowul ci ibnu yana Sa'id Sufyaan ibnu a ibnu Masruuq ibnu Thawr as-Sawri rahimahullahu ta'ala daa kantam ne Abu Abdallah al-Kufi waa Kufa rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna cent soixante-et-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa ashaabu kutubu sitta solo nañ mu nekk imam bu mag a siiw ci xam-xam yépp maanaam moom dafa bokk ci nga xam ne moom la doon wax fuqaha muhaddisuna yu mag yi xam te ne non seulement benn duñ solo lu dul ko wér ñaar duñu euh, jël lu dul wóor ñett Euh, dañoo dañoo nekk ñoo xamante ne ni ñu ay ni ñu nekkee ay référence ci hadith noonu lañ nekkee référence ci fiqh d'ailleurs mazhabam as-Sawriyya bokk na ci mazhab yi nga xam ne ñoo mujjee jeex moom ak euh, mook al-Awzaa'i yi ñoom ñaar bokk na ci mazhab yi mujjee jeex moom mazhabam demoon na ba six jàpp septième siècle ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw gi ci la ci la ci la ci la ci la ci la jeex euh, beneen bi ci def moom mooy ci tafsir référence la te boo demee ci téere tafsir waaw qaala Sawri qaala Sufyaan Sawri nangam ñett beneen bi mooy ci wàllu tasawuf boo demee ci téere tasawuf yëpp dañ lay nettali ay histoire am wala ay euh, mbiram walla ay waxam et cetera dafa nekk référence maanaam ñoom ñooy fuqahaa'ul muhaddisuun nga xamante ni ñoom dañoo bokk te ñu mel ne ñoom ñii nga xam ne ñooy fuqahaa'ul muhaddisuun ñi nii woon na maanaam mooy ñi yor mooy ñi yor maqaama maanaam lu ci ëpp ci ñoom maanaam ci ñii ñuy tudd. dañoo yore maqaama al muhdas maanaam muhaddasuuna yi hmm. ñii yent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon naa Seydina Omar ci ñoom la bokk radiyallahu anhu te ñooñu juste ñooñu ñooñu ñooy ñi gën a kawe parce que ñooñu la yàlla di déyaale mi ngi mel ni tey bu ñëw waa ahlul qurba maanaam waa maqaamul qurba mooy ñi jege yàlla ñu nekk ci présence mi jege yàlla lool hmm. c'est comme ça tey bu ñu ñëwoon waa yàlla maanaam nga xamante ne euh, plongeurs yi sax ci la ñuy bokk ñiy garder buntu palais bi ci lañ bokk ñi maanaam ñi ra ñi cuisiniers yi ci lañ bokk ñiy defar saal bi ñëpp ci lañ bokk muhaddasuna yi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci cercle présidentiel c'est-à-dire que cercle royal maanaam fii décision yu mag yi di jógee mm-hmm. euh, bureau bureau direct bu roi bi mm-hmm. foofu ñoom foofu lañ seen maqaam foofu la ne bëri na ku nekk ci qurba maanaam ñu ñu ko ci présence bu jege yàlla bi proximité jege yàlla fekk moom ci ci ci ci mësta dugg euh, ci ci ci ci kii bi maanaam kii wu imagé la maanaam pour ñu comprendre li maanaam mësta yegg dëgg-dëgg ci salle bi nga xam ne foofu la ñuy di aller di joxe décision yu mag yi moo dasu ne ñoom foofu lañ nekk moo tax nga gis Seydina Omar radiyallahu anhu ñaareel lu mu wax day dëppoo ak lu mu wax day dëppoo ak hadith moom da gis daanaka xaw tuuti du doonul woon mën a wax leneen lu wuute. ak loo xam ne alquran wax na ko ci yàq wala hadith yenn situation wax na ko ci yàq ñoom tamit noonu lañ mel ñoom tamit noonu lañ mel ngir seen sell te seen jaamu yàlla seen dëggu te it ak ak seen suubu ci yoonu xam-xam surtout moo tax fuqaha muhaddisuna yi ngi gis ñu yegg ci maqaama yu mel noonu voilà ci biir maqaama yu mel noonu ci lañuy ñuy bokkee ci umana yi nga xam ne ñoom ñooy wàccaat ci suuf si hmm. voilà Euh, comme li euh, al imam al hakim ak Tirmidhi wax rahimahullah ci xaatimul awliya te téeram la mu tuddee noonu mu ne ki ëpp daraja nag ci ëpp cër ci maqaama boobu mooy muhaddasuna yi mooy mooy ki ndax ñoom ñooy ñi gën a kawe ñëpp ki leen ëpp cër ki ëpp cër ci loolu moom mooy ki nga xamante ne moom mooy al xaatim ki nga xam ne mooy xaatimul awliya kooku mu ëpp cër ci domaine boobu waaw nga mu ne euh, mu ne hadda kon Sufyaan mu ne an Mansuur ñi ñëpp ñoom la mooy sufi moom fuqahaa moo haddas mu ne Mansuur ibn al-Mu'tamir ah Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'a moo tax képp kuñ la wax ci ñoom ab histoire am da nga naan non mais c'est pas possible est-ce que àdduna mës na am ku mel nii maanaam koo ci dégg ci moom day mel ne bii tey tey laay dooga dégg ku màgg maanaam doo leen seetlu ah léeg-léeg di ñuy wax ci kenn ci moom nga ni non mais maa ngi dooga dégg ku màgg ndekete ci maanaam ñoom noonu lañ la waaw Ah, Mansuur ibn Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'a rahimahullah Abu Attaab as-Sulami ah, rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom tamit dafa bokk ci ñi nga xamante ne du solo soloo lu dul ci ku wér képp ku ñu ci yow c'est parce que ku dëgër te du ñu wax lu dul lu dul lu jub maanaam du waxi caaxaan bokkul seen mbir noonu lañ nekkee ñoo xam ne ay la lañu mag rahmatullahi alayhi an Ibrahim moom ibnu Yazid euh, an-Nakha'i rahimahullahu taala mooy Abu Imran mi ngi gën a àdduna 46e année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 96e année bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di imam di imam nekk sëriñ bu mag bi rahimahullah euh, nga xamante Euh, léeg-léeg am na yenn kàddu yoo xamante ne ci fiqh ci wala ci tasawuf ci kii yu moom la jóge nga xamante ne euh, voilà maanaam daanaka euh, ku ku jarte présenté la maanaam daanaka jarte présenté Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah anil Aswad mooy tamit ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala Abu Amr dañ koy xam Abu la am ni génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu seen hadith ñu ngi ci kutubu sa an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha qaalat nee na kuntu nekkoon na aghtasilu doon sangu ana man wan nabiyya bi sallallahu alayhi wa sallam min ci ndab waahidun bay benn kilaanaa ñun ñaar ñëpp fekk junubun dañoo amee woon janaaba maanaam nga gis ne euh, loolu mooy benn man ak Yonent bi sallallahu alayhi daan sangoodoo ci benn ndab hmm. fekk ñun ñaar ñëpp ñi ngi amee janaaba loolu waxoon nañ ko lool jotoon nañ ko jàngat bokk na ci liñ ci jànge moom mooy mooy ne dafa bokk ci sunna mooy di sangoondoo ak soxna si boo leen amee janaaba wala bokk muy doog a fii nag imam al-Bukhari rahimahullah da ko indi ci bunt bii ngir wane ne ñoom ñaar maanaam li tax mu indi ko fii ama ñaari mbir moom moo bu njëkk bi mooy wane gi muy wane ne ki amee janaaba ak ki amee mbërëg ñoom ñaar ñoo bokk àtte cangaayal farata gi war ci amee janaaba mooy jëmmi cangaayal farata gi war ci amee mbërëg te jigéen ji bu noppee ci ay mbërëgam mën ngaa bokk ñoom sangoo farata comme ni nga xam ne noonu ngay bokkee ñoom sangoo farata bu amee janaaba loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, bu ñu amee mooy euh, xadis bii daf ko boole ak yeneeni xadis yoo xamante ne xaqiqatan benn xadis la yoo xam te ne yëpp benn rek la ñoom la waxandoo bu boobaa yeneen yi ci def moom la gën a jublu ci mbir mi waaye euh, kon dañ ci xamee tamit ne maanaam ne euh, way dencante yi kenn ku ne di gis sa awray morom loolu dara ayu te d'ailleurs loo fa ñoom rek a dagan ci seen diggante rek la dagane hmm. feneen fu mu mën a dagane mooy lu demee nekk gisoon nañ ko ci hadith Seydina Musa alayhi salaam mooy par exemple mu nekk loo xam te mënta ñàkk ngir médecine ngir ñu war a faj nit ki hmm. wala boog yu mel noonu wala boog ngir ñu mën a saxal mbir masalan tey euh, euh, comme par exemple juge bi soxla ko ngir mën a daganal tas sëy par exemple tey nit ki bu ne euh, bu bu soxna si ñëwee ne damay damay damay damay damay ñaan sama ngir ne bor sama borom kër kat moom. cëram euh, du du taxaw bu waxee loolu euh, waa ji ne du dëgg ndaw si li muy wax dara du ci dëgg dara amu ci bu boobaa loolu day laaj atte boobu maanaam su demee nekk noonu xanaa yu mel noonu waaye su dut yu mel noonu rek du mën dagat euh, beneen bi ci mu ne mu ne mu ne wakkaarate nekkoon na yax muru nii daan ma digal fa attaziru ma daa di maanaam làmbaay mooy ma jël euh, benn sër ma woddoo fa yubashuru nii mu jonjoo ak man wa ana fekk man haidun dama amee mbërëg loolu beneen beneen la maanaam mooy kon ki nga xam ne moom moo amee mbërëg mën ngaa defandoog moom lu bari mën ngaa mën ngaa jonjoo ak moom mën naa naan nga jox ko mu naan comme lim dool doon wax dama daan naan sharib kuntu ashrabul ma'a fa unawilu nabiy nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa yada'u faahu mawdi'a fiyya dama daan naan jël naan ndox nii jox yenente bi jotli ko mu daal di teg gémmi place bi ma nga xam ne moom laa tegoon mu ne fekk damaa amee woon ba maanaam kon loolu mën naa ne maanaam mooy amul lu ñuy seexlu ci ki am mbëri amul dara mbooleem li nga xamante ne liñ ciy wax mbooleem liñ ciy wax ay xusaa bi la ay togg gu ku mbërëg togg ak ku am mbërëg togg nangam ak yooyu ay caaxaan voilà dégg euh, loolu beneen mbir la boo xamante ne euh, Euh, hadith bii da koy tegtale beneen mbir bi nga xamante ne hadith bi da koy tegtale mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy mooy mooy nekkoon daf daan daf ko maanaam mooy waxoon nañ ne la am na ñetti étape ñetti mbir yoo xamante ne ñaari extrêmes yi benn bi ñëpp d'accord nañ ne dagan beneen bi ñëpp d'accord nañ ne daganut bi ci bi foofu la borom xam-xam yi wuutee rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuur li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim Euh, ñoom dagan dañ ne maanaam faw nit ki takk li nga xamante ne moom mooy maanaam jigéen ci faaw maanaam diggante jumbaxam ak oomam nit ki faaw mu am jigéen ci faw mu woddoo dara maanaam munoo nit ki boroom këram mën naa neexu ci soxna si ci jamono ci jamonoy mbërëgam waaye ci ci condition condition mu woddu waaw maanaam mu am lu dox te digganteem maanaam ak yaramam mais ba directement du war a am contact direct ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, fuqaha hanabila rahmatullahi alayhim am na tamit mbooloo ci maliki rahmatullahi ñoo xamante ne euh, ak shafi'i tamit am na daganal nañu ba mu am contact direct ak yaram waaye maliki rahmatullahi alayhim dañ koy tere ci buntu saddu zari'a ñoom dañu saddu zari'a la lu tax parce que dañ ni te d'ailleurs loolu tax hanafi yi ñoom tamit ñoom ñëpp ñu xam ñu tere hanafi rahmatullahi mooy la lan mooy saddu zari'a mooy tey euh, xaraamul ci cosaan mais dañuy bañ suñu bàyyee nit ki mën a bànneexu ci diggante jumbax bi ak oom yi mu weesu foofu dem ba dugg ci lii nga xam ne moom lañuy tere bañ googu ñu koy bañ nag moo tax ñu daal ko koy tëjal buntu bi ñu ne dafa xaram loolu moo tax am ci fuqaha Maliki rahmatullah ñoo xamante ne dañuy daganal dañ ko daganal mm-hmm. euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy Euh, Hanaabila rahmatullahi alayhim te loolu moom tamit wax la bu toxal ci imam Ash-Shafi'i euh, rahimahullah mooy dagan na ba mu def sëy sëy rek xaram comme li Yonent bi sallallahu alayhi waxoon gisoon nañ ko ci buntu bi haddi aaya bi nga xam ne moom la wax ne moom la ubbee euh, téere bi bi mu ne isna'u kulla shay'in illa an-nikaah def ba mu def sëy maanaam mooy ne ko lépp dagan na moo tax imam Ash-Shafi'i góor gi mën na sax teg cëram ci ginnaaw ndaw si bànneexu ci def lu ko neex mais li muy tere mu am moom mooy euh, mooy pëyam dugg ci biir pëy loolu rek la ñuy tere loolu rek la ñuy tere waaye jonjoo bi lépp dagan na même bu dee directement lee daal lañuy tere te ku ko def sopp nañu nga joxe diinaar wala genn wàllu diinaar comme ni hadith Ibn Ibn Abbas bi radiyallahu anhu maa wax lan mooy loolu mooy ne ki nga xamante ne dafa jote ak dafa jote ak soxnaam maanaam accident am na waa ji daal finalement mbir mi metti na ci moom mujj naa jote ak soxna si mm-hmm. benn dafa xaraam soxna si permettre waa ji moom daf daf war a maanaam permettre waa ji mu joteeg moom hmm. waaye bu dee dem nañ ba nga xamante ne seen bànneexu bakkan noot na leen nanga ba def nañ ko hmm. boobaa waa moom day génne diinaar wala genn wàllu diinaar loolu nag ni ko borom moom rahmatullah te te te firi mooy ne day joxe diinaar suñu nekkee su nekkee ci digg mbërëg gi waaye fekk na jeexaloon na mbërëg gi waaye daa sangoogul farata mu daal di joxe genn wàllu diinaar wala boog mu toll ci jamono ji nga xam ne de deret ji nekkatu woon di génn waaye mu ngi woon ci fin bi boobaa genn wàllu diinaar tam lay joxe ngir mën koo kafaar waaye nag loolu mooy su amee kattan ci su ko amul nag dara du ko ci war lu dul ne tuub daa war tuub ngir bàkkaar ba mu def mooy jote ak soxna si fekk lan fekk soxna si dafa nekk ci jamono yu bëri euh, ko nag Euh, mi ngi di tolloog jamono ji à peu près ay deux cent cinquante euros kon euh, balaa nga na def loolu na ko xoolaat bu <laughs> mu ne wa te nekkoon na moom yenente bi nekkoon na ko xam ne yuxriju daan na génnee ra'sahu boppam ya jëm ci man hmm. woowoo fekk moom mu'takifun mi ngi i'tikaf hmm. loolu tamit waxoon nañ ko fa arsiluhu ma daat koy raxas wa ana fekk man xaaral maa ngi gisee mbërëg subhaanallah gis nga imam al-Bukhari ni muy doxale hmm. gis nga hadith bële urajjiluhu la doon wax hadith bi mu doon wax ci ne da ko doon peñe foofu waxu ba raxas bopp hadith bii nga xam ne mooy wax raxas bopp mu indi feneen maanaam ngir wax la ne la mbir yi maanaam bële peñe bi mook raxas bopp ñoo bokk àtte waaye boo xoolee xadiis yi di nga ci gis lu lay tegtale ne raxas bopp tamit doon na ko def ngir ne ñaari ñooy ànd maanaam peñe bi gën a defar bopp bi raxas ko et cetera voilà loolu tamit mooy wane ni ki nga xamante ne moom moo amee mbërëk mën naa mën na laa defal lépp mën ngaa nekk ak moom comme ni nga xamante ne loolu gisoon nañ ko gisaat ko walla alhamdu minna hadith bii nii ni mu ñëwee nii maanaam e, ñetti e, ñetti e, hadith la yu tegaloo yoo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi et fii rek la ko indi maanaam rahimahullahu taala nga xam ne ay saa maanaam ay parti am na nag ay parti parti yu bari bari yu mu ko indi mais ni mu leen tegalee nii fii rek la ko indi loolu mooy benn beneen bi ci def moom mooy def ko wéetoo wëllis imam muslim rahimahullah muy ñaar ñettel bi moom mooy moom rek moo ko indi ci waa euh, ashaabu kutubu sitta rahmatullahi ala jamii mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab muy mu ne haddathana isma'il ibn Khalil te rahimahullahu taala mooy Ismaïl ibn Khalil al-Khazzaz dañ ko wax tam ibnul Khalil al-Khazzaz daakantaan ne kon Abu Abdullah al-Kufi rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci taabi'i taabi'i la bokk maanaam ci ñi teel a génn àdduna euh, ci la bokk euh, rahimahullahu taala maanaam deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax imam al-Bukhari imam Muslim ñoom ñaar ñoo solo xadis ay xadisam imam Bukhari imam Muslim rahmatullah imam Bukhari solo ci moom juróom benn xadis imam Muslim solo na ci moom ñetti xadis kese amma imam euh, Abu Dawud rahimahullah ci ahadith Malik la solo ci moom waaye solowul ci ci ci mooy Ismaïl ibn Khalil euh, al-Khazzaz rahimahullahu ta'ala qaala nee na akhbarana xabaarana Ali ibn Musir moom hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mhm. Ali ibn Musir bi imaam al euh, Muslim moo ëpp lu mu solo ci moom rahimahullah Ali ibn Musir al-Qurashi Abul Hasan mooy daqatam al-Kufi euh, rahimahullahu ta'ala bokkoon ci sëriñu l'islam moom ñi nga xam ne lañ leen tuddee Shaykhul Islam maqa maanaam martaba la ci ci ci xam-xam boo xam ne nit ki bu dajalee xam-xam yu bari en même temps dañ koy mën a tuddee loolu hmm. moom bokkoon na ci mi ngi gane adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon niñ ko waxee léegi hadith mu ne qaala akhbarana Abu Ishaq mu teg ci ne huwa Shaybani moom mooy Ash-Shaybani maam jaawale ko ku mel ne Abu Ishaq As-Sabi'i ah maa nga xam ne Abu Ishaq Ash-Shaybani la rahimahullahu ta'ala mooy Sulayman ibn Abi Sulayman Euh, ash-Shaybani rahimahullahu taala ndax waa ba euh, mawlaa la maanaam ñi ko goreel ñooy waa banu Shayban ibn Salaba rahimahullahu taala am na ñu ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko goreel goreel mm-hmm. euh, moom mi ngi génn àdduna cent trente-huitième année comme l'imam a tirmidhi wax rahimahullah nee cent trente-huitième année la génn àdduna imam al-Bukhari nee na cent quarante-unième année la génn àdduna waaye amaan na lii nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër la ci la génn àdduna euh, rahimahullahu euh, ta'ala d'ailleurs bokk na ci liy gën a lool mooy ne imam al-Bukhari bu ne cent quarante-et-unième année la wax ko imam at-Tirmidhi imam at-Tirmidhi loolu di gëstu di gëstu di gëstu ba gis ne cent trente-huitième année la mm-hmm. maanaam ndax imam al-Bukhari sëriñu imam at-Tirmidhi mm-hmm. imam at-Tirmidhi daanaka du xaw a wax lu wuuteeg li imam al-Bukhari wax mm-hmm. lu imam al wax loolooy wax kon bu demee ba changer avis ne 138e année ci la génn àdduna loolu mooy wax jooju moom mooy euh, lii gën a dëgër insha allahu ta'ala mu ne euh, an moom tamit hadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Abdurrahman ibn al-Aswad al-Aswad bi ñu doon wax sànq doom dafa am doom ju mag koo xam ne borom xam-xam bu rëy la mu maanaam faqih hadi muhaddis euh, rahimahullahu ta'ala bu tuddoon Abdurrahman Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Yazid an-Naxa'i rahimahullahu taala mu am ñaar dàqanta Abu Hafs ak Abu Bakr an-Naxa'i al-Kufi rahimahullahu taala maanaam suñu xadis bee weesu na ak suñu xadis bi ñoo yem ci benn mbir mooy waa Kufa ñoo leen soxla voilà rahmatullah borom xam-xamu Kufa yi daal mhm. ah, ñoo leen solo euh, dégg nga moo tax bokk na ci al ulama ul amirina yi maam te gis na sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom Abdurrahman ibn al-Aswad bi ngir ne bàyyam yóbbu woon na fa an abi mu jël ko ci bàyyam al-Aswad waxoon nañ ko léegi an Aisha mooy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin radiyallahu anha qalat nee na kaanat nekkoon na ihdaana kenn ci ñun iza kaanat saa yu nekkee haa'idan di gis mbërëgam mm-hmm. maanaam kenn ci ñun soxna yéen bi saa bu daan gis mbërëg fa araada te mu namoon rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam an yubashiraha ci mu jonjoo ak moom amaraha daf ko daan digal an tattazira ci mu ci mu eh, lambaayoo fii fawri haydatiha ci jamono yi nga xamante ni moom la mbërëgam di tuur maanaam jamono ji mu nekkee ci digg mbërëgam daka daan digal mu daan wor mm-hmm. summa topp yu baasi baasiruha mu jonjoo ak moom maanaam eh, moom xam na ne moom noonu la doon yenn saa di doxalee ak moom xam na ne wujjëm yi tamit noonu la yenn saa saa doon doxalee ak moom maanaam loolu day tekki ne du ne mbir mi sayyidat Aisha radiyallahu anha rek la ko doon defal mais da ko doon def ak ñeneen ñi ci gis ñëpp te loolu benn bii lii day hadith bii day wone ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekkee comme niñ ko doon waxee maanaam euh, maanaam modèle universel parce que ba ci biir néegam yi nga xam ne ñooy yi gën dañ loolu day wane ni vraiment kii modèle bu universel la amul lenn lu ñu nëbb ci ay mbiram loolu benn la ñaareel bi ci de moom mooy day wane ne euh, kon mooy day dëggal li ñu doon wax léegi rek maanaam li tax maanaam mooy ne lii lii lii jaaru mooy ne jigéen ji bu bëggee am lu mu joteeg borom këram mooy mu bañ a am contact direct ak yaramam mm-hmm. moo tax fuqaha Maliki rahmatullahi alayhi indi saddu zari'a ci buntu bi. Mm-hmm. ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la doon def bu boobaa ñu xamee ci ne xeet bi tamit lii lañ war a toppandoo maanaam ku njuumte la ci nit ki di jot di am di jonjoo ak soxnaam jamono ji muy gis mbërëg te soxna si du wodd maanaam du am dara lu muy def ci digganteem jumbaxam ba ci óomam loolu njuumte la en tout cas dëppwul ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la daan def euh, moo tax mu tekki ne xaalaat mu tekki ne wa ayyukum ana kan ci yéen yamliku moo am moo mën a téye irabahoo kama kéem ni nga xam ne kaana nekkoon na annabi maanaam irab mooy ah, eh, irba irbahu fakama irbahu am na ci riwaaya irabahu ndax irba moom mooy irbun mooy eh, mooy bànneex bi jañ nit ci mu bëgg jote ak soxna si hmm. wala soxna si bëgg a jote ak ah, borom këram mooy bànneex boobu mooy irm am na euh, léeg-léeg beneen firi bi mu am mooy iram ci yenn borom xooxam taal moom mooy cër bi nit maanaam mooy cëru nit ki rek ci boppam bi mi mooy sakkaram maanaam bi muy euh, bi muy jotee ak soxnaam dégg nga mu ne ana kan kon moo mën a téye bànneexu ba kanam maanaam ba astaghfirullah bànneexu së sëyam hmm. envie boobu parce que loolu beneen mbir la bu bu détail la bu important ci sëy ci néegu sëy mooy ne euh, bëri na ay sëy yoo xam ne problème bi fi muy jóge te loolu daanaka quatre-vingts pour cent sëy yi tax loolu bokk na ci li war hmm. mais dañuy évoquer yeneen problème fekk loolu jotewul dara ak di tax sëy <laughs> maanaam problème bi fi muy jógee maanaam bon yooyu en fait ay conséquences la duñu cause mm-hmm. cause bi mooy ne euh, soit waa ji ndaw si day bañal boppam keneen ki mm-hmm. ci anam goo xamante ne keneen ki day mujj am benn frustration bu métti bu koy dal te loolu souvent góor def ci faible mënul daanaka bañal maanaam mënta résister loolu maanaam pour moom bu soxlaa soxla sa faaw su ama nga war a te loolu mooy li jaar mm-hmm. waaye euh, léeg-léeg itam góor gi maanaam fii day wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan téye boppam da daan téye boppam lii da bokk na ci liñ ciy xamee mooy ne euh, léeg-léeg soxna si du am envie wu maanaam bokkut ak rek ne euh, gis na maanam lii ngir ne mbërëg gi ni day gis mbërëgam attention gis mbërëg gi dafay yor aussi ak tey ne moom nekkul ci disposition bu mu mën a joteeg boroom këram maanaam ngir ne mbërëg bi da koy tere jote ak boroom këram hmm. mais léeg-léeg soxna si day nekk ci disposition boo xam ne vraiment du am envie bi ngir day day sonn ngir xelam day ngir xel mi jaxasoo ngir nangam ak nangam hmm. loolu da koy dal mais loolu bu dalee souvent góor gi du mën a du mën a muñ loolu loolu lu ci ëpp góor gi mën ta muñ loolu maanaam bu boobaa nag compromis day daal di war a mën a am maanaam lu demee nii comme li yent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne euh, fii nga xam ne Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na ñun soxna yenn saa sam nii la yent bi daan doxale ak ñoom suñu nekkee ci ngant maanaam jamono ji nga xam nekk ci ngant maanaam dañoo gis suñu ay mbër te gis mbër gi daal di taxaw taxawaayu beneen acte bi maanaam mënoo tamit ne aw ma en bi rek et que waa ji moom dafa war a tudd noonu nelaw sàngo mbàccow voilà déedéet tamit il faut affaire bi ñu équilibrer ko voilà euh, kon loolu xadis bi day day day day junj maanaam bu mel noonu euh, beneen bi ci def mooy ne euh, ne tamit nit ki dafa war di roy yent bi saasam ci di mën di téye tamit léeg-léeg yenn bëgg bëgg yi ci wàllu ci wàllu sëy mën mënta nekk tout le temps tout le muy sëy tout le temps tout <laughs> loolu loolu loolu tamit dese naa jaaru waaw eh? ah. hmm? voilà beneen beneen bi ñu def mooy euh, ne mooy acte bi nga xamante ne moo tax imam Al-Bukhârî indi ko rahimahullah mooy bu ñuy jotee ak soxna yi maanaam ñu maanaam ci jamono yooyu mu am tamit teggin yi nga xamante ne moom lañ ko war a defe euh, te loolu tamit lu am lu lu lu mat a bàyyi xel la daal maanaam ci ci ci néegu sëy maanaam euh, euh, règle yi nii lu mat a bàyyi xel la ci néegu sëy ndax bari na sëy yoo xam ne di ko tas loolu kese la après ku góor ki mooy nekk ci frustration moom it commencé déconnecté wala ku jigéen ki nekk ci beneen frustration moom tamit commencé di décorer ñu nekk ku nekk di gis ci sa morom yenn jikko yoo xam ne daanoo ko gis avant fekk li tax mooy loolu mm-hmm. comme ni nga xam te ne ah maanaam comme ni nga xam te ne noonu la nekkee lu yanu maanaam maanaam nit ki manta ànd ak maanaam ña way dencante yi ñu ànd léegi ni jote kenn ku ci nekk gis na daf nga sa bànneex ci mbir mi ngeen xëy kenn ku ci nekk ne la ne ne sa morom bon léegi ni ñuy def mooy euh, dama bëggoon ñu tas loolu du wax du demee noonu foo déggee dama bëgg ñu tas toog nañ jamono ju njotewul dara moom foo déggee dama bëgg ñu tas xamal ni toog nañ jamono ju njotewul dara maanaam euh, loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam malgré que soxna yi dañuy nekk seen jamono yu mbërëg danaan jote ak ñoom mais ci anam gi bokk na tamit ci liñ ciy jànge mooy ne euh, mooy ne xaraamul man nuyu di di di di maanaam ku góor gi di tuuru ci biti pëyu ndaw si ndax jote gisu amee ñaare man nuyu bi dana jañu du dëgg te kon bu boobaa dañ ci xamee ne du xaram man nuyu bi di jañu di di di génne maanaam lii xaraam maanaam ci dinañ ci yegg si insha mooy maanaam moom nit ki ci boppam rek nekk di di di di di di foowee boppam maanaam bay génne mën yu gi noonu waaye bu fekkente ne dafa ànd ak soxnaam ba mën yu boobu génn loolu du xaram voilà loolu muy beneen mbir ah beneen bi ci def mooy euh, kon dañ ci xamee tamit ne maanaam parce que euh, loolu rek ci la problème mu agal agal mën a amee maanaam agal mooy di joteeg soxna bu mën war a génn di tuur ko ci biti mm-hmm. ci loolu rek la mën a amee mm-hmm. bi ci def tamit moom mooy maanaam te bu boobaa dañuy gis ne agal amul problème mm-hmm. comme ni nga xam ne niñ ko gisee insha allah ci kitaabul nikah beneen bi ci def mooy dañ ciy xamee tamit ne euh, jotee ak soxna fi fekk euh, ñaari njongu dañoo dañoo dañoo euh, daje comme ni nga xam ne noonu la ko hadith bi di waxee maanaam mooy nit ki sëy na ak soxnaam mhm. fekk dafa am lu mu takk ci cëram mhm. loolu tamit dafay xaraam mhm. maanaam lu demee nekk préservatif masalan munoo fekk da ngeen am dafa gis mbërëg ndaw si di gis mbërëgam ngay jote ak moom te naan amuñu contact direct loolu dafa xaraam même bu pré maanaam lu demee ak ay ay ay préservatif ak yu mel noonu loolu ba tey day aram hmm, voilà mu ne taaba'ahu Xaalidun hmm mu ne taabaaw Xaalid te moom mooy Xaalid ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Yazid Abul Haysam rahimahullahu ta'ala ak Abu Muhammad mooy dàkkantalam mi ngi génn adduna soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent salama moom Abul Haysam eh, al-Wasiti at-Tahan eh, rahimahullahu ta'ala eh, moom wa Jarir ak Jarir ibnu Abdul Hamid ibnu Jarir ibnu Qurt moom gisoon rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah al-Kufi rahimahullah moom mi ngi génn gane àdduna cent dixième année génn àdduna cent quatre-vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi kama naam loolu la mu ne ir mu ne ay wa ayyukum ana kan ci yamliku moo mën a téye moo mën a am moom moom moom irbawoo bànneexu sëyam kama kem ni nga xam ne kaana nekkoon na na annabi yandi sallallahu alayhi wasallam yamliku doon moom irbawoo bànneexu sëyam maanaam foofu daf doon tëkkalee ne maanaam euh, nit ki bu mu jël risque comme quoi yeneen bi sallallahu nii la doon defal ñun maanaam dañu daan digal ñu woddu te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo la dàq téye bànneexu sëyam segam mm-hmm. moom manoon na loolu te yow nag ah mi man mi amul kàttan googu bul jël risque bu mu dul woon jël moom sallallahu alayhi wasallam maanaam wax ji loolu lay tekki dégg nga moo tax kon taabaaw ah kon waxoon nañ ko léegi Xaalid te moom mooy ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Yazid al-Muzani rahimahullahu ta'ala eh, wa Jarir te moom mooy ibn Abdul Hamid al-Kufi Abu Abdullah ar-Razi rahimahullah ah, eh, ad-Dabbi mi ngi gane adduna 110 an génn adduna 187 an ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam an Shaybani ci jële ko ci Abu Ishaq ash-Shaybani ñoom ñu jël ko maanaam kon mu taaba bi Ali ibn Musfir la maanaam moom lañ mu taaba kon maanaam ñoom ñii euh, Xaalid ak Jarir ñoom euh, ñoo jëlee ci euh, Abu Ishaq ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala <coughs> E, e, rahimahullahu taala ñoom yëpp tamit seen seen xadis maanaam amma xadisu e, Xaalid bi moom abul abul Qaasim at-Tanuuxi moom solo na ko ci yoon waa Wahb ibn Baqiya amma beneen xadis bi moom mooy bu Jarir bi moom tamit abu moom Abu Daawud al-Ismaaili ci. Euh, euh, ci li mu def ci hadith ci ci Sahih al-Bukhari Ismaa'ili dafa def mustaxrajaat Sahih al-Bukhari ak al-Hakim moom ci mustadrakam rahimahullahu ta'ala ñoom ñëpp solo nañ ko euh, rahmatullahi ala al-jami' xam naa hadith bi ci tegu dañuy bàyyi ba beneen yoon insha allahu taala même sens bi la am ci tegu même sens la.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 waaw day ku góor ki moom dafa rek ku ndax ku góor ak ku jigéen kenn ñoo war a génne dinaar. wala góor ki rek moo jox dinaar waaw. yu bëri bëri yi nga xamante ne ay àq la yoo xamante ne day aju ci ku góor ki ci ku jigéen ki même kafaara ci bëccëgu weeru koor boo xoolee yonent bi sallallahu ku góor ki rek la digle woon ne ko na def kafaara bi hmm. maanaam. mbir yu mel noonu su amee ñaare ku góor lool mooy tegtale ne ku góor ki lool mooy tegtale ne responsabilité bi ci ëpp ku góor ci ku góor ki la tegu donte ku jigéen ki dafay xaraam ci moom mu teg mu daganal boppam maanaam mu yombalal maanaam mu mu bàyyee boppam borom këram maanaam mu mën koo jox boppam maanaam dañ ko koy dafay xaraam ci moom waaye su demee ba am itam maanaam daal gi bàkkaar bi ñoom ñëpp comme te dañoo war a tuub waaye daan gi nga xam ne moom la ñuy tegee mooy kafaara bi ki nga xamante ne moom lañ koy teg moom mooy góor gi ci li gën a wér insha allah wallahu taala ah te loolu eh, day day day day day tegtale beneen mbir mooy jigéen ji maanaam ñàkk a dagan gi mu ñàkk dagan ci muy bañal boppam borom gërëm voilà loolu ak gravité bi nga xam ne moom la ci nekk comme ni ko yent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ngir mer ci loolu xam nga loolu moo tax sayyidat Aisha radhiyallahu anha nee na kan ci yéen an an ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam kan moo mën a téye bànneexu comme yéen ni yent bi defoon ni ko ci yéen comme ni ko yent bi meloon sallallahu alayhi wasallam parce que loolu bokk na ci cause yi gën a yi gën a tax góor ñi góor mere jabaram mais loolu moom mooy cause numéro un mooy li nga xamante ne moom moom ñaare day waral vraiment góor gi ñu menam mere ci jabar ni ki noonu tamit borom kër gi jëkkër ji tam loolu tamit duñ tamit amul droit wu comme ni mu nekkee ci ku góor ki rek borom kër gi tamit amul droit di bañal boppam soxna fi parce que tout simplement dafa bañal sans bopp loolu tamit beneen mbir la moo xam dana jar nay leeral ci buntu boobu waaye day wane ni mbir mi gënee nekk responsable yi nekkee gravité ci ci ku góor ki da ci ku jigéen ki maanaam ku jigéen ki di bañal boppam borom këram comme ni ko hadith bi waxee ne day fanaan fekk malaaka yi ñu ngi koy rëbb. ba keroog muy nangul boppam borom këram ba borom këram di kontaan moom loolu day tegtale gravité bi <laughs> nekk ci ci doxal nu wow ta'ala a'lam hmm. Hmm.

soo amee janaaba ak soo amee mbërëg ak gësin dafay xaraam ci nga jàng alquran am na ay mbir yu ndaw ndawaan yu ñuy jéggale selon mazahib bi euh, comme niñ la ko waxee mais dañuy jéggale par exemple ngay jàng alquran par exemple pour laye ko argumenter wala ngay jàng alquran ngir loo musloo yooyu noonu mën nañ ko daganal mais yiñ dul daganal mooy nga jàng al mooy nga nga nga jàng alxuraan bu bëri mais loolu ki amul jàpp amul problème boobu. voilà. amul problème non loolu kenn waxul non loolu ijmaa ki amul jàpp. man naa jàng alxuraan loolu kenn waxul ne mën na jàng alxuraan li ñuy wax mooy mënta téye alxuraan waaw loolu moom mooy différence bi wallahu ta'ala a'lam mhm. pour le oui oui d'accord waaw lambay voilà mhm. oui oui

voilà. parce que je comprenais pas comment il pouvait aller <laughs> chez dernière question, c'était euh, avant c'était euh, <laughs> quand on a dit dans le hadith 296, on a dit euh, en fait je me demande comment ils des chapitres pour euh, parce que tu on avait dit eux

parce que amul luy wane ne dañ koo peñe rek mu dem julli su doon dañ koo peñe rek mu ñu peñe ko rek mu daw daal dem kàbbar allahu akbar effectivement duñ am lay mm-hmm. mais amul luy wane ne demul jàpp ji ci diggante bi. waaw mais rien ne nous dit deful loolu mm-hmm. et rien ne nous dit que moment bi koy def mi ngi woon a jàpp bi ñu koy peñe parce que nekk ci biir jàkka ji fekk dafa yor jàpp loolu sart hmm. teggin la hmm. teggin la mais du condition ci njàpp ci ci ci ci ci nekk ci jàkka ji hmm. beneen bi ci def mooy kii di jàng alxuraan voilà loolu fàtte woon naa <laughs> loolu loolu <laughs> loolu loolu benn détail la bu am ci ci jàng alxuraan fekk nit yorewul njàpp wala boobu mi ngi ñàkk njàpp voilà maanaam <laughs> kii di jàng alxuraan fekk yorewul njàpp am na droit bi sauf que moment bi muy perte njàppam <laughs> dañ naan saa ah noppil ba ngelaw li génn ba pare nga doog a yeggale sam ñàkk loolu mooy li nga xam ne moom ah, voilà moom mooy teggin bi voilà <laughs> wallahu ta'ala a'lam i'tikaf ouais. en fait c'est la euh, euh, maanaam c'est mooy comme genre xalwa la maanaam mooy toog ci biir jàkka ji nekk ci benn point di jaamu yàlla di zikar di jàng alquran di julli ak yu mel noonu lépp boobu lool soo ko defee rek yaa ngi ci i'tikaf maanaam boo yéenee ni i'tikaf nga ci jublu loolu la ñuy tuddee i'tikaf parce que mi ngi jógee ci aatifi na ah akafa akafa bii tekki euh, sukk toog ci kanamu ci waaw toog fenn benn bërëb góor fa loolu lay tekki mooy le fait de de de euh, nu mu tudd euh, quelque part. Oui. mais ba pare mais nag i'tikaf jàkka rek lañ ko mën a defee loolu mooy condi loolu moom moo ko wuteeleeg par exemple yeneen xeetu xalwa yi moo tax ñu ko tudde moom i'tikaf moo tax alquran ne wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid maanaam bayaani la maanaam luy leeral ne ah ci jàkk lañ koy defe wallahu ta'ala a'lam Urwa ibn Zubayr et Umm Abdallah d'accord Urwa ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhuma yaayam sa maman mooy Asma bint Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anha Asma bint Abu Bakar moom mooy mag bu jigéen ci Aisha bint Abu Bakar radiyallahu anha baax Aisha bint Abubakar boobu radiyallahu anha mooy soxna Yonent bi sallallahu alayhi moom la ñu jox surnom Ummu Abdullah kon ah kon kii tantam la Urwa maanaam euh, Aisha tantam la Ummu Abdullah boobu mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha ah Urwa ibn voilà. Ah,